ba mu demee ba soob yàlla mu bugg a feeñal aalam feeñal ak mbind leer googale ci la jël daal ko fett muy ñeent cër cër gu njëkk ga moom borom bi subhaanahu ah, ci la bind li ñuy tuddee al kursi bind ca al arsh daal bind malayka yi nga xam ne ñooy xamalatul arsh malayka yi nga xam ne ñoom ñoo dékku gàngu naay yàlla googale mu des benn leer ca ñeent yooyale moom yàlla mu daal di jël leer googale daal di ko xotti ñeenti cër benn bi mu bind ca xalam di xalimam bi nga xam ne moom lay bindee mboolem dogal yi ñaareel ba mu daal di ca bind lawhul mahfuz di àlluwam ba nga xam ne ca la yàlla di rëdd lépp rek ñetteel ba mu daal di ca bind gox gu ñu tuddee mustawan di fa nga xam ne mooy diwaan nga nga ne fa la tëral àlluwam googale ah mu des benn leer yàlla di ko toj di bind rek ci la bindee aljana yi ci la bindee safara yi ci la bindee pénc yi nga xam ni fala mbinde fi daje yowmal qiyaamati yàlla àtte seen diggante ah ba yàlla di bind di bind di bind beli ko soob mu daay dajale mbindam yooyu yëpp wone boppam moo tax wone jaaduwul ci kenn kulu borom bi subhaanahu mooy ki ngande mooy ki rëy mooy ki fës ah, mooy ki du soppeeku mukk ci la dajale lépp nag yàlla mi ngi nattu ay jaamam ndax jaam yi ñu dellu ci moom borom bi subhaanahu wa wala jaam yi dinañ wut ci beneen borom seen bopp dul yàlla ci la yàlla njëkkee addu addom bu mag goog nga xam ne ah, addu musugoo jiitu lu mbindeef mun a xam de ci la yàlla dajalee doomi aadama yi dajale jinne yi keroog mboolem ruuxu mi ngi foofale di ay ndegment di ay kiyaafi di ay njuuma ay malayka ay kurubiyuun maastati taastati maytatiruun dafaafata taastati maastati lépp loo xam ne rek lu nar a nekk la yàlla dajale bakkanam foofale ana lan la yàlla wax doomi aadama yooyu le ne leen mbindeef yooyu le ne leen alastu bi rabbikum ndax du mbir mi man la waaye kon li ñu naan diw moo ko yor du dëgg ki ko yor kenn dong la mooy subhaanahu wa taala ci la ne alastu bi rabbikum ne alastu bi mbir mi ndax du man la waay maa ko yor maa ko mun may sottandiku te kenn munu ci dara bakkan bi njëkk tontu mooy bakkan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moo njëkk ne balaa yal na yàlla taas ci barkam yaa rabbi lii nag firnde bu wér jëmm ju baax ji nettal na ko te mooy xaadimu rasul yàlla na yàlla taas ci barkeem mi ngi naan moom se Amadou Bamba mi ngi naan salli wa salliman ala man qad bi balaa yowma alastu awwala qabla zawi yàlla na yàlla fay ko ya salli wa salliman man qad ajaaba bi balaa yowma alastu awwala qabla zawi takallumi wallahi naa muhammad moo njëkk addu keroog yàlla wax na ko ba ñetti yoon ñi ne ahankay ahankay mooy mbindeef yi nga xam ne danañu dikk àddina juddu ci lislaam màgg ci lislaam dee ci lislaam yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi am na ñoo xam ne ba yàlla waxee ba ñetti yoon waxuñu balaa mooy ñi juddu ci yéeféer màgg ci yéeféer dee ci weddi yàlla yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi am na ñu ne woon ahankay dellu ne ahankay mujj a noppi mooy ñuy juddu ci lislaam màgg ci lislaam mujj a ci yéeféer yal nañ ci yàlla musal yaa rabbi am na ñoo xam ne ñaar yépp waxuñu ahankay bu mujj walla lañ ne ahankay mooy ñuy juddu ci yéeféer màgg ci yéeféer mujj a tuub doon ji ay jullit yal na yàlla bari loolu yaa rabbi ci barke seydinaa muhammad sallallahu Ah, ci la yàlla dajale bakkan yi ba mu ñëwee ci bakkanu yonent yàlla ibrahim ne ko yaay kan mu ne man may xalilu rahmaan dëgg la waaye nag taggab doomi aadama rafetu sa gémmiñu bopp yàlla ne ko toogal mu ñëw ci yonent yàlla muusa ne ko yaay kan mu ne man may kalimullahi man may ki wax ak yow mu ne ko toogal dëgg la martabaam la maqaamam la waaye tagg ci gémmiñu keneen la rafet waaye du jëmu boroom mu ñëw ci yonent yàlla isaa ci bakkanam ne ko yaay kan mu ne man maay isaa ruuxullaahi waaw man may baatab yàlla bi nga xam ne sànni na ko ci aw jigéen mu doon jëmmu doomi aadama gu àndut ak góor ah mu ne ko dëgg la toogal garaatam la waaye tudd ko ci làmmiñu keneen la rafetoon ba mu ñëwee ci jëmm ci ruuxu sayidna muhammad sallallahu alayhi ne ko yaay kan mu ne ko may abdullahi mu ne ko kon def naa la ngay habibullahi kon yonante bi maqaama dootu mel ni maqaamaam kenn du ko jot kenn du mel ni moom cappaacooli la dootul toll te tikoo mukk ci mbindam yàlla gi ci noonu la yàlla jëlee ay ay mutuwaayam di bind bind ay suuf bind ay asamaan bind ay géej bind ay doj waaye mu bind ay deewle bind ay deq daal bind ay géej lépp loo xam ne lu nekkal tey la démb la nekkoon ci démb bu yàgg boobale ci kaw suuf si moom yàlla borom bi mu yebal fi ay mbindeef ñu dëkkee suuf si seen njëlbeen ñu ngi doon jaamu yàlla seen njëlbeen ñu ngi doon topp borom bi bañ demee ba sakkan bañ demee ba am lañu ñu bëgg ñu daal di beew daal di fuuy daa yi bàyyi yàlla yàlla alak ñu daal di fi andi ñeneen ah ñu tamit seen njëlbeen ñuy jaamu yàlla di topp borom bi subhaanahu wa waaye ba mu demee ba jamono dikkaat rek ñu daal di bew daal di fuuy tàmbali di caakaay tàmbali di caaxaan yàlla daal di ay malayk daal leen alak andi fi ñeneen ba mu demee ba mbir mu yàgg lool ci la yàlla wooyee malayka yi ne hey hey yéen mbindeefu asamaan ah, man de nomm naa bind loo xam ne ah, mbindeef lay doon mbindeef goo xam ne sama tànn bopp la ah ñu ne ko yow borom bi ah xanaa gisoo saa su nekk yaa ngi bind di yóbbu suuf saa su nekk yaa ngi bind di yóbbu suuf rek waaye topp ñu ndigal te bàyyiwuñu ay tere yow yàlla tee nga ñoo bàyyi rek ñu nekk fii ñun ñi nga xam ne duñ la moy duñ def la neexul ñun dañuy topp ndigal ci bàyyi ay tere yàlla ne sama xam gétt na seen xam man li ma doon doonu leen ko li ma xam xamu leen ko aa ah, man de dinaa bind aw mbindeef goo xam ne mbindeef bu ma gën la mu ma dàqal la ci la yàlla wooye Azrafil ci la yàlla wooye Jibril ne ko eey Jibril demal ci suuf si nga dajalal ma mboolem gox goxaan yi nga andil ma dama bëgg a bind aw mbindeef ba Jibril wàccee ci kaw suuf si ba mu demee bay bugg a tibb rek suuf si daal di jooy ne ko ee eh, yow borom bi ee eh, yow ki borom bi yebal e yow ndaw yàlla bi ah maa ngi jokkandiku maa ngi toroxlu ci borom bi subhaanahu wa taala bul jël ci man loo xam ne bu ëllëgee dana def lu neexul yàlla ah, ak sanjab yàlla di wàcc ci kawam ah, man de bugguma dara bowoo ci man bugg ëllëgee safara di ci am cër ah, jibril daal dellu ba mu delloo yàlla ne ko lu tee nga andi ah mu ne yàlla man de jaam la suuf si jaam la yaa yebaloon sa jaam ci sa jaam ah, waaye sa jaam day jooytu na ah man de dellu na ay loxoy neen mu ne ko toogal ah li taxul ma bind la ah, loolu dikkagul ci yow bés bu dikkee da nga ko def mu daldi woo beneen malayka te mooy Mikaayil ba Mikaayil ñëw ci suuf si bëgg a tibb suuf si daal di jooytu lam waxoon Jibril mu wax ko ko mu delloo ak asamaan jëlul dara yàlla wax ak moom li mu waxoon ak jibril yàlla ne ko toogal yàlla yebal na asrafil mujj gi yàlla daal di yebal benn malayka boo xam ne ñu ngi koy naan azrail ah azrail nag ba mu wàccee tàmbali di tibb suuf si tàmbalee jooy ne ko eey yow ndaw yàlla gi bul jël ci man loo xam ne bu ëllëgee yàlla bu ko diggalee du ko def bu ko teree du ko bàyyi man de maa ngi jottaliku ci borom bi subhaanahu wa taala ah nga dimbale ma lii day bu boo ko defee bu ëllëgee bugguma dara luy bowoo ci man di weddi borom bi subhaanahu wa taala ah mu ne ko ah yow jaam nga man may jaam kii sa sang di sama sang kii la bind bind ma mooy borom bi subhaanahu wa taala wallahi moom a yebaloon man de damay def ay ndigalam rek waaw ci la tibbee ci suuf si ci saleñ bi ci mbeeñ bi ci dongo bi ci jànj ji ah, daay tibb ci mboolem gox goxi àddina daal di ko yóbbul yàlla ah, yàlla ne ah, xanaa li waxoon say moroom waxu la ko mun na ko wallahi wax na ma ko de waaye day téye naa ne say ndigal moo gën a foog loolu mu wax moo tax man de andi naa yàlla ne yow mi leen jëli woon ah bu ëllëgee yàlla di dellu de kër ko yàlla tuddee malakul mawti mooy malayka bi nga xam ne mooy jël bakkani doomi aadama yi mooy mooy Azraayil keroog la ko yàlla tudde malakul mawti malakul mawti googale du doon kumpaay kenn ci ñun déedéet du jigéen ñi toog waaye du góor ñi toog malakul mawti googale kenn ku nekk ci ñun dana ci teg bëtam dana jóge fa muy jëgg na cëpp sa kaw ak koo doon ak loo doon boo doonee aw yonant boo doonee aw waliw boo doonee sëriñ boo doonee président loo mun ci doon ci xeetu mbindeefu yàlla yi dana cippeelu sa kaw ne poqat sa bakkan daal di ko yóbbu asam daal di ko yóbbul borom bi subhaanahu dootoo moom dara yorotoo dara amatoo sañ-sañ mënatuloo sa bopp dara yaa ngeen ne yaa ngeen yasa sa ah moom malakul mawti buy wàcc si ci doomi aadama bu tàllalee laafam bi laaf bi nga xam ne moo faree ndeyjoor aljana ak misaalam dong moo ci nekk lekk yu neex yi garab yu meññi dëkkuwaay yu kawe yu sell yi ah sa feebar lu mu métti métti doo yëg feebar ba ndax yaa ngi gis loo xam ne moo dàq àddina bi te li la fa teree dugg mooy sa ñàkk dee gi boo dee ci la la nga jëm moo tax jullit buy dee feebaram lu mu metti métti sukkaat ba lu mu metti métti ci zaahir la waaye yëgu ko ci baatin ndax mi ngi gis loo xam ne léegi mettitam jeex mu dugg ci xéewal goo xam ne dootul dakkati abadan moo tax jullit buy dee dafay ànd ak dal du wax lu ñaaw du tëb du battar ñi ko dafay ne tekk tekkaaral bëtam mi ngi xool aljana boobu rek ci laafu azrafil azrail bu dee ku naka texe di la yéeféer la moykat yàlla la fenkat la woon dafa doon wuruj dafa doon njaalo dafa doon sàcc dafa doon karabaane ah mu daal ko ubbil laafu càmmoñam laafu càmmoñ googu la yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi eh, safaraa ngi bax baxi rek jaan yaa ngi màttante rek ñàngoor yi baloor yi yeew yaa ngi won rek safara saa ngi bax baxi mi ngay buusu ay tooke mi ngay buusu ay dangar ah doomi aadama gis ko muy tëbaka dal ci kaw lalam ñu ko yeew ngir bañ rek balaa muy daanu di gaañ boppam ah donte sukkaatam méttiwul la muy gisale loolu la ragal te foog mu dem ca tey kenn amu ci garab buñ la fikiree da nga dem boo takkee ay téere da nga dem boo takkee ay laar booy bo nga takk ay béjjén eh, danga dem rek de yow mañ fekk ci njub yaa rabbi ci la yàlla dajalee suuf soosale ndek moom moo nara doon jëmmu Adama yàlla di bind di bind jëkkat loolu ñamu mujj alak ba mu leen di alak fekk nañ ay xale yu ndaw seen biir xale yu ndaw yooyale ndeke am na ku ñu doon tuddee Azazil moo nar a soppeeku ci kanam ñu tuddee ko Iblis xale amul bàkkaat kuy nelaw yàlla du ko bindal bàkkaat waaye ku àndut ak sagoom yàlla du ko topp dara ci lañ yéegale ñett malayka yooyale ñaar ña mujj na ñoo wàcc dellu ca lañ nekkoon ñu lay texe di te mooy xaaruuta ak maaruut ah moo tax nee nañ bant lu mu yàgg-yàgg ci ndox du wëlbateeku nekk jasin mukk yéeg nañu bay ànd ak malayka yi waaye delluwaat nañ seen cosaan rek de te mooy moyaat nañu yàlla ba yàlla di leen buggal ba yàlla di bind aadama nag malayka yi bu ñu ko rombee ne ah, li day kaawteef la lépp lu yàlla di bind dafay ne kun rek fayakun mu nekk waaye lii yàlla di ko mooñ tey muy kolkoli mel ni si ngoom ëllëg muy muy kelkeli mel ni aw ndaa ëllëg mu rabbaajoo lii de yàlla lu rëy la bëgg ci lii waaye iblis moom bu ko rombee rek mu daal di jël kurpeñ dóor ci ban boobale am na ñu ne mooy palaasu jumbaxu doomi aadama ne xaw ma lii ana lan lay doon ci ëllëg waaye bu ëllëgee lii de bu yàlla ne naa topp lii man duma ko topp mukk moo tax ñaaw njort baaxul de mu ne ko man lu ma ci lu ma ci dal danaa ko nangu waaye jëmm ji duma ko topp mukk ah la mu jortoon nekk na ba yàlla bindee Seydina Adama ba pare daal di dugal bakkan ci moom ah, bakkan bi tàmbali ci kaw ba mu yegg ci yuuram yaram bi yëpp daal tàng ah mu tàmbalee yëg mu yegg ci bëtam mu gis ba mu yeggee ci noppam mu daal dégg ah, mu daal di ci bakkanam ba mu yegg ci bakkanam wéy ci gémmañam ah, mu daal di ci soo ba mu tisoolee mu ne tekk yàlla ne ko ah déedéet ne la alhamdulilah bind ba la bind bi mu la bind amul dara loo xam ne mi ngi ci kaw suuf tey loo xam ne bindam jekk na amul dara lu dëkkee asamaan lu bindam lu mel ni sa bind gi déedéet yàlla dàq lépp lu ma bind kon sant ma neel alhamdulilah sant ñeel na yàlla ba aadama ne alhamdulilah ah yàlla ne malayka yi ne leen ko yarhamkallah malayka yëpp daal di bokk ne ko yarhamkallah ana lu tax ngir xaqiqatul muhammad eh, muhammadiya bi nekk ci moom malayka ne ko yarhamkallah aadama ne teg yàlla ne ko tontal neel yaxfirullaahu lana wa lakum yahdikumullaahu yuslih baalakum lii la yàlla wax jullit ah? waaye léegi nan la julli di mel bu julli tisoolee du wax alhamdulilah dafay dafay moro moro bakkan bi rek ne tekk bu tisoo leetee mu mormoral bakkani bàyyi bu ñette lu mu ca teg mooy merde loolu lii du kàddu jullit li ñaaw na lool jullit alhamdulilah la war a wax képp ku ko dégg ne na yarhamkallah waxuma yarhamkallah de yal na yàlla yërëm la yow it nga tontaat ni yaxfirullaahu lana walakum wala yahdikumullahu yuslih baalakum lii la lislaam xam leer gi di wàcc ba yegg ci dënnam xol tàmbalee yëngu dugg ci biiram buti di mbaq yi kërandoom yi lépp yëngu ba mu yeggee ci óomam rek doomi adama moo yàkkamte mu tàmbalee jóg di jafandu tàmbalee jóg di jafandu bu jafandu rek mu daanu ba léegi loolu mooy jëfu aadama xale bu tuuti balaa muy balaa muy dëgër bu tàmbalee am dëgërab tànk tuuti rek muy muy jafandu lii ca démb bu yàgg la lañ ko doon ne ci suñu bàyyi aadama yal na yàlla dimbaleñ yaa rabbi ba loolu amee aadama tàmbalee dox daal di dox dem daal di dox dikk yàlla ne ko du yow de man la ki mun tey sottandiku kenn dongale man borom bi subhaanahu wa kon nag ma bennal bul ma booleeg dara nag ma jaamu bul ma dendaleeg dara ah nag ma wéetal bul ma gam-gamle ak dara Adama ne ko waaw yàlla ci coobereem nee nañu mu jëñax nelaw ci Adama bi Adama nelawee ca faaru càmmoñam mu daal di ca génne aw cër ci la bind yaay Hawa bi Adama yeewoo gestu rek daal yem ci Hawa mu daay tàllal loxoom jëm ci moom góor a yàkkamti góor moom bu gisee jigéen rek nee na kii maa ko war moom fitna bi ci àddina bi li ci ëpp ci ñoom la loo xam ne mënoo ko jeexal li nga ci am na la doy yàlla na yàlla dimbali yaa rabbi yàlla daal bind jëmm joojal te mooy Hawa ci bàyyi Adama Adama bi mu tàllalee loxoom jëm ci Hawa yàlla ne ko déedéet du noonu de jëmm ji boo buggee yegg ca moom foog nga joxe sarti mu ne ko sarti mooy lan mu ne bu xiifee na nga ko lexal bu maree na ko nandal bu raflee na ko wodd bu feebaree na ko faj na ko ormaal na ko dëkkal fu baax bul ko toroxal bul ko bul ko fitnaal bul ko ñàkkloo fayda mu ne ko nangu naa ko mu ko sart yaa ngi noonu ba léegi lii mooy sart ci dencab jigéen jigéen bu xiifee na ko lexal bu maree na ko nandal bu raflee na ko wodd bu feebaree na nga ko faj na ko dëkkal foo xam ne yàlla na ci moom ba lii amee ah yàlla na ko nag li des léegi mooy nga joxe can bi aadama daal di geestu ndeyjoor geestu càmmoñ ci li ñenn bind mu téen ne jëmm jële nga boole sa sur ak turam ah def naa ko muy canam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa mu daal ko ba ñetti yoon yàlla na ko mi ngi noonu la sa soxna la yàlla na yàlla dimbale yàlla allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim allah ya allah allah allah allah ya habibana الله الله الله الله يا حبيبنا الله يا الله جل جلاله الله يا رحمن جل جلاله عز كماله الله يا رحيم الله يا ملك الله يا قدوس الله يا سلام الله يا مؤمن الله يا عزيز الله يا جبار الله يا خالق الله يا بارئ مولانا جيلاني مولانا جيلاني مولانا جيلاني قنديل نوراني حيات أفئدة حيات أفئدة الله الدين والملة سلطان أولياء ملجأ غرباء قوات ضعفاء قوات ضعفاء يليس رحماني يليس رحماني الله يا وهاب الله, الله يا رزاق الله, الله يا الله اللهم صل على amee moom yonent yàlla aadama ak hawa ci la borom bi subhaanahu wa taala eey yow aadama dëkkal yaag sa soxna si ci aljana lépp lew na leen lépp dagan na ci yéen ah, lépp lu ngeen bëgg rek yey na lépp lu ngeen bëgg rek jaadu na ah, waaye day benn garab mu ngi fii ci aljana gi bu leen ko laal yàlla li mu bëggoon mooy ñu laal ko ah, ndax bu fekkoon tudd ko rek aadama du ko xam bay yegg foofale waaye nomm nomm yàlla goo xam ne jëkk na bindab yonent yàlla aadama waaw ci la ko ne bul na nga laal àddina ak li ci biir waaye garab boobu ngay gis bul ko laal de ba loolu amee moom aadama mu dëkk xawaa ci biir aljana balaa loolu le ba yàlla bindee aadama ba lépp yemb lépp daal di jekk yàlla ne acca sujud leen li aadama ñeel aadama malayka yëpp daal di sujud ba mu des benn jëmm rek ah te mooy jëmm gi ñu tuddee azazil moom mu bañ a moom mu bañ a sujjuut lan moo ko tee sujjuut dafa bëggoon a xaar ba ñépp sujjuut bu fekkee am na ko sujjuutul mu kalaame ko ak yàlla mu soog a sujjuut far ñépp daal di sujjuut benn yoon ah loolu daal di ko naqadi lool moo tax boole baaxul de ah du ma sujjuut damay bàyyi ba seet ku sujjuutul ma kalaame ko yàlla foofu sooga a sujjuut ñépp dal di sujjuut benn yoon mu daal di siisu daal di lang yàlla nekkul lotee nga sujudal aadama mu ne aadama bii maa ko gën a tedd maa ko gën a yiw maa ko gën a yell ci ñu màggal ma man yaa ngi bind ci safara te safara aw leer la waaye kii yaa ngi ko bind ci aw ban te ban ak lëndëm la yàlla ne ko yow iblis dangay ngande ngandelu dangay rëy rëy lu bañ a bokk ci sama jaam yi nga xam ne nangul nañ ma waaye demal tey ji génn naa la sama nguur tey ji bokkatoo ëllëg yaa képp ku la topp rek safara mooy seen cër yow iblis demal keroog la ko yàlla tuddee iblis iblis mooy kan mooy jaxasekat mooy dugal doomi aadama yi ci fen moo leen dugal ci ràmbaaj moo leen dugal ci fimiste moo leen di dugal ci njaalo Ah, boo dellu ci yàlla rek iblis daal di ñëw ci yow kon nañ dellu ci yàlla ngir ñu mucc ci seytaane ba aadama nekkee biir aljana iblis yàlla dàq na ko waaye génnagul a ah, mu daal di jaar ci yenn gox goxaanu aljana daal di piis ah piis ba mu piisee rek xawa daal di gestu ba léegi jigéen ñi noonu lañu ñu mel boo ne piis ak lu mu màgget màgget du tey ba muy gestu rek lii ca démb bu yàgg la ca la gestoo mu ne ko kaay mu ko kosal ko ba mu ñëwee mu ne ko ah gis ngeen man li ma daj liggéey bu nekk def naa ko fii waaye tey génne nañ ma bu ngeen teelu lekk ci garab gi mu leen jox ah bu ëllëgee na leen génnee de ah bu ngeen buggee mel ni moom walla ngeen béel dangeen di lekk ci garab googale xawaa daal di laajte mu ne ko mi ngi ne la mu yég ci garab gi daal di neex xet lool garab bi mel ne lu koy xacc mu dagg ca aw doom daggaat ci beneen ñëw ci aadama ne ko mbir am na de mu ne ko lan la mu ne ko ndeke yoo garab gi ñu yàlla tere woon ah garab googu day ngëneel moo ci nekk ndeke buñ ko lekkole bu ëllëgee ni mu dàqee waaja ah mun nañoo juum mu dàq ñu de kon nañu teel nañu gaaw a lekk aadama ne ko man lu ma lekk mukk moom xawaa mu ne ko man de dinaa lekk jigéen dafa rëy fit rëy goo xam ne dafa dem dayoo jigéen dafay def soog a xalaat góor nag dafay xalaat soog a def lii moo wutale jigéen diggante jigéen ak góor jigéen fi doole bi yeggul fitam yegg na foofale yal na yàlla musal seen musiba rek buñ la jógalee te yàlla dimbalew la ah sa kaala dana jeng de mbir maa ngi noonu la moom ci la jëlee daal di lekk mu daal di jox aadama be aadama xoolee dara jotagul awaa moom tam mu daal di lekk ba mu buggee yegg ci baatam yàlla daal di yebal aw malayka am na ñu ne jibril la mu ne ko xoj ko bu mu wàcc ci biir de bu wàccee ci biir rek lii jigéen mooy góor lii jigéen mooy góor mooy jigéen mu ne ko yow xawaa ni nga wittee garab googu muy toq weer bu nekk dina la toqaloo noonu la am nañu ne mooy règle bi nga xam ne mooy dikkee jigéen yal na yàlla jéggal ñu yaa rabbi ah ba ñu lekkee loolu seen cër yi ci la ne dung nag seen teraanga yi ci la demee bàyyi leen ngéneel ya ñu amoon daal di teppeeku daal di teggeeku ci lañ xamee ndeke def nañu musiba ci la yàlla wàcce aadama ci fu ñuy tuddee Charnadib ci réew muñ doon tuddee Saylaan tey ñu ko naan Sri ci gannaaw Inde Hawa yàlla mi ngi ko wàccee ci Jidda Iblis ñu ngi ko wàccee Babil ci réew Irak Hawa mi ngay wër aadama Adama mi ngi koy wër kenn ku nekk yaa ngi wër sa moroom ana fan lañu gisante mooy ca Arafat te Makka xawaa moo njëkk a gis aadama ba mu ko gisee mu daay toog daal di du mooyu jigéen ak sagam wër na ba bëgg a dee waaye la mu bëggoon ba mu ko gisee mu ngi mel ni bëgg loolale aadama daal di dox di dox ba ñëw teg loxoom ci loosam mu daa di ko fël ne ko lan la xam na lan la ah na lan la mu ne ko yow foo nekkoon mu ne ko man de ba ma wàcce ba léegi fii laa nekk ndeke aadama wër na àddina gi yëpp doon wër aadama waaye nee na moom bi ko yàlla wàccee ba léegi foofu la nekkoon moo tax jigéen ñi nañ leen bàyyi seen sag yi boo buggee saggi seen sag yi rek ñu daal di sa sutura te sutura bu uññeeku yàlla nañ ci yàlla musal yaa rabbi ci la yàlla doomi aadama di dox ci kaw suuf amul malaan amul mbubb amul dàll ne dungu mel ni golo moo tax am na benn bindkat bu rëy ci tubaab yi ñu ko naan Charles Darwin mu ngi naan doomi aadama cosaanam golo la waxul dëgg doomi aadama cosaanam du golo de dafa doon dund dundee ni golo dëkk ci àll amul ay malaan daawul bay dafa doon for dafa doon kesaatu nii la golo mel ba li soob yàlla mu jéggal aadama aadama googale xawaa ëmbal na ko ñaar fukki biir biir bu nekk góor ak jigéen moo ci yoon ñëw góori kale jël jigéenu kale góori jigéen boobale yéeg jël jigéenu kale ci kaw nii la doomi Aadama doon séyee lii araamuloon seen diina ngir boobale mbindeef amul ci kaw suuf si ñoom ak ñoo fi nekkoon waaye biir bu mujj ba benn doom kott moo ci ñëw kooku doowul seex waaw moom lañu leen tuddee siisa am ñu ne siitu ah, moom bàmmeelam mu ngi ci dëkk bu ñuy tuddee Mawsil boo demee réewu Irak nga jàkkaarloog penku ah ca wàllu gànnaar fa la Mawsil nekk fa la bàmmeelam nekk tey jii moom benn doom boobu kott rek moo ñëw moom doowuloon seex de ana lan ci yàlla nommoon ndeke leeru Seydina Muhammad bi mu dugaloon ci jëmmu Adama dafa nar a toxal ci keneen ndeke Adama soreerul léegi mu faatu te leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah mun ta xajoog benn leer ci benn biir ba mu wasinee caatam bi mu doon benn doom bu góor Ah, ci la yàlla ci la yàlla toxale leeru Seydina Muhammad bi nekkoon ci jëmmu aadama mu jëm ci Siisa kon leeru Seydina Muhammad ci ku mu jaar ci baatin nga nekk nabi waaye ku mu jaar ci yow ci zahir ak baatin yëpp nga nekk di rasul leer bi toxu ci Siisa di jaar ci ay nit ba yegg ci yont yàlla Idrissa wala Idris leer bi jóge ci yont yàlla Idris daal di ñëw ci yonent yàlla nuuhin alayhi salaam jóge ci yonent yàlla nuux ñëw ci yonent yàlla huut jóge ci yonent yàlla huut ñëw ci yonent yàlla saalix bi mu jóge ci yonent yàlla saalix ci la ñëw ci yonent yàlla ibrahima alayhi salaam mooy juróom fukkeelu maam ak benn ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa kon lii yëpp ay jaaru-jaaru la jëm ci leeru jëmm ji nga xam ne moo tax ñu tànt tant bi yàlla na yàlla taas ci barkeem yal na yàlla defal suñu zaahir suñu baatin yàlla bu yàlla tas dara yaa rabbi yal na yàlla dëgëral ñu ba ñëpp yëg na yàlla dëgëral nañu yaa rabbi محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمدا أبدا صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد صلاة الله ثم سلامه على النبي المصطفى محمد صلاة الله ثم سلامه وسلموا على النبي المصطفى محمد الله يا الله الله يا الله الله يا رحمن الله يا رحيم الله يا قدوس الله يا سلام الله يا الله الله يا رحمن الله يا رحيم الله الله يا قدوس الله الله يا سلام الله الله يا مؤمن الله الله يا لطيف الله الله يا رزاق الله يا فتاح الله الله يا حكيم الله الله يا خبير الله الله يا عليم الله الله يا سميع الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا رحمن الله يا رحيم الله يا قدوس الله يا سلام الله يا جبار الله يا سبور الله الله يا سبار الله الله يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد وسلم naka noonu ba leeru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a yeggee ci yonte yàlla Ibrahim te yonte yàlla Ibrahim mooy xutbu tawhid waaye yonent yàlla Ibrahima boobale mooy jaddu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy doomi Adama bi nga xam ne gannaawu malayka yi waaw moom mooy ki sancoon kaaba gi de waaw daal yóbbu soxnaam su ñuy tuddee Haajara ah te mooy yaay sayyidina Ibrahima Ismaayil moom nit ku ñuul la woon ah doom joojale yonent yàlla Ibrahima dafa yàgg. te amul doom am lu mu nisaroon ci yàlla ci nattu bu ko yàlla nattu woon ci benn yéeféer buñ doon tuddee namrus bun kanaan ndax namrus bun kanaan dafa woote woon ne moom yàlla la waaye xam na ne du yàlla moo tax boo bëggee mbër mbërlu yàlla woon la sa bopp seetal moom ki doon dóor dënnam ne moom yàlla la yoo la ko yàlla mujj alage seetal yoo ni mu tuutee te yoo bi ko yàlla alagee yoobu yoobu laa ko la woon moo doomi aadama na fi ko yàlla yem loo boo bëggee jéggi dayo li la yàlla di yaree tuuti kolentaan lay doon yoon na yàlla xëy ci boppam yaa rabbi yàlla natt woon ko ci kooku ñu doon tuddee namrus bun kanaan moom namrus boobale dem na ba jël yonte al ibrahim daal ko sànni ci safara waaye ba yonte yàlla Ibrahima ànd ak yàlla ci la yàlla defee safara soosale muy lu sedd guy xul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim moom Ibrahim boobale ba mu génne ci natt yooyale yàlla may ko mu jël soxna suñu de saarata saarata yàgg na lool amul doom ci yenn tukki yi nga xam ne yonte yàlla Ibrahim mu ngi ko doon tukki Ah, ba mu yeggee réew mu ñu tuddee Égypte te mooy réewu Masra ci la ko yàlla mayee ah, ci la aw xew xew xewee foofale ci gàttal ndax dama bëgg a dugg ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi am na lu fa xewoon loolu tax ñu daal di ko may ku jigéen kooku te mooy Haajara dafay faral jigéen biiram dafay fiir jigéen bi bu yàggee te amul doom am keneen ko fa nekk bu ëmbee rek bu ndimbalab yàlla fekkee kalere dana ëmb ba loolu amee ba xaajara ëmbee daal di wasin ñu tuddee doom bi Ismaayil ah mooy fanweer lu maamu Seydina Muhammad sallallahu wasallam beneen jigéen bi tamit ëmb wasin ñu tuddee ko Isxaaqa mooy baayu yonent yàlla Yaaqub Yaaqub mooy baay yonent yàlla Yuusuf yonent yàlla Ismaayil comme moo gën a mag Isxaaqa ah bu ñu def seen powu gone rek mu daal di daaneel kële yonent yàlla Ismaayil dafa ñuuloon ndax yaayam dafa ñuuloon dafa am xam-xam bu ñu tuddee morphologie yéen ñu jàng xam ngeen ko jigéen bu fekkee dundam mun na génn ci dundu jëkkëram ñett bu teg rek doom bi bu ñëwee rek melokaanu yaay bi lay jël moo tax Ismaël dafa ñuuloon lii doy na teraanga mbokk yi Ismaël dafa ñuuloon yaayam dafa ñuuloon ana luy bàyyi nit ku ñuul mu ne dafay xeesal tey doo xee doo xonq mukk da ngay banta rek te xeesal dafa araam mbokk yi xeesal daganul de l'islam daf ko tere yàlla bind na la sa baay dafa ñuul sa yaay ñuul nga dikk ñuul nga ne tey ji dinaa xobbi sama der bi foog damay xonq rek sa kanam daal di nete doo xonq dafay mel ni uul da ngay nete sa gannaaw lii lii du lu ñuy ree lii dangeen war a jooy rongoñ xeesal dafa araam képp koy def tuuboo ba deeca safara ngay yeewoo ji sëriñ si koy daganal ngir seeni soxna ñu ngi koy def ngir seeni doom ñu ngi koy def te mënuñ ci ñoom dara ñuy jàllar bi ay aayay yàlla ne jigéen lu mu def ba jëkkëram ba jëkkëram bëgg ko dagan na dafa araam de ni xeesal araamee jokk kawar noonu la araamee lii ñuy tuddee ay leen ay yoos dafa araam de jokk karaw dafa araam yàlla rëbb na ki koy jokk rëbb na ki koy jokkal kon ñu nekk ci salon fan lañu jëm mbokk yi am ñu naan dara nekku ci lañuy jokk doowul kawaru nit ndax yàlla moo ne woon kawaru nit wala Seydina Muhammad moo ne woon kawaru nit jokk lañu wax nee nga bëgg a mel bu yelloon ci yow rek yàlla dina ko def waaye nii nga mel moo yell ci yow kon yonte al Ismaayil nit ku ñuul la woon yaayam di Haajara nit ku ñuul la woon yoon yàlla Ibrahima daal di ko jël andi ko ci àll boobale muy àll kerte ndeng amul garab amul ndox ba muy mu nekk fa diir ba muy dellu soxla si ne ko eey eey yow Ibrahim ndeem lii dey du sa jëf waaye jëfab yàlla la nag ñu bàyyee yàlla danañu lexal danañu nandal bu fekkee nag yow Ibrahim danga ko def rek ngir sa soxna si mag si daal di bëgg ci yow ah yàlla goog ngay woote bàyyi nañu la yàlla googale mu ne lii ma def day yàlla moo ma ko digal mu ne kon bàyyee ñu yàlla pas-pas bu wér ak a neex ci la soxna dese ci àll bi foofale du garab du dëkk lañu yore woon di lekk mu jeex lañu yore woon ndox di jeex Ismaayil di gone gu tuuti mu ngi tëdd di fi taxu ngir xiif ñu ngi tëdd di fi taxu ngir mar yaayam di xaajara daldi daw ba yegg ci kaw safaa ngir mu gis ñuy tukki mu ñaan leen ndox waaye gisul dara mu dawaat ba ci kaw wa ngir seet ndax dana gis ñuy tukki mu ñaan leen ndox waaye gisul kenn waaye taxul mu xaddi taxul mu yokkot taxul mu tayal muy baagante diggante safa ak marwa yaa rabbi yàlla bu mu nekk suñu kumpa mukk ñi fi toog ñépp yaa rabbi yal na yàlla may leen aj màkka yal na ñu daw safaak marwa eh, ni xaajara dawee woon safaak marwa muy daw ba ci juróom-ñaareel bi yoon la fekk fi Seydina Ismaïl la doon fekkoo noonu la ndox tàmbalee ball di ball rek ndeke mooy zamzam bi ñuy naan tey yal ko yàlla yokk barka yaa rabbi ah ndox mi daal tàmbali leen wër di balbali mu ne ko zam-zam zam-zam zamzal dalal dalal yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla na yàlla yërëm yaay haajara bu neewuloon zam-zam dalal ndox moom la dina wër àddina gi fu ummatu muhammad nekk dinañ ko naan de waaye màkk rek la ko yàlla def muy ndox mu kéemtaane ay million ngi million ngi doomi aadama di ci naan du ŋacc mukk du ŋiis mukk lii day mbirab yàlla dong la yàlla na yàlla boole ci ñu koy naan yaa rabbi Ah, fa lañu toog noonu le am ñu doon tukki ci benn giir bu ñu dee Jurhum ñu seen ay picc ndox di déew ñu ne ah fële dey ñun xamu ñoon ndox foofale te lële ay picc la te duñu déew fenn fu dul fu ndox nekk ah kon day nañ dem foofale seet waaye bañ ñëwee lañ fekk jigéen ak doomam ñu ngi toog ñu laaj leen seen solo kii daal di ko waxal soloy doom ba ñu ne ah ñun de suñu tukki bii dañ koo nar a fomm ah ñu nekk ak yéen fii sa doom bi bu magee ñu may ko soxna ah mu nekk mu goranteeg ñun lii moo tax Seydina Ismaïl moom musta arab la cosaanam nekkuloon arab waaye dafa mujj a làkk arab ngir dafa jël jabar ci ñoo xam ne ay arab lañu moom mu jëloon xeet boobale ba yonte al Ibrahima toogee aw diir ci gàttal ba mu ñëwee yàlla daal ko digal nekkoon na tabax kaaba gi ah, ci la tàmbale moom ak Ismaayil la ñuy mool soxna sa te mooy Haajara muy root ci zamzam ju leen jox ñu defar ay birig ci la yonent yàlla Ibrahima tabaxee kaaba gi moom ak Ismaayil alayhi salaam gannaaw ba ko malayka yi tabaxee ca tabax bu njëkk boobale te yàlla yëkkati woon ko jamonoy tuufaan mooy mbënn bi ñëwoon ci jamono yonte Yàlla Nuhu alayhi salaam ba lii nekkee ah yonte Yàlla Ibrahim ci la ci la ci la tabaxee kaaba gi ba mu paree soxna si daa bale ci biir ak biti daa di ko dajale mu ne ko ndax ma tuur ko waay ma an ko tuuri mu ne ko déedéet bàyyil ki ma diggal tabax kaaba gi la mun a mucc kaaba gi rek ma def ko ñu toog benn bés aw njël moom yaay Haajara mu ne dafay waajal Seydina Ibrahim mu gis rek aw ngelaw daal di laxasu laxasu laxasu loolu mu dajale woon rek naaw ak moom mu daw dugg ci ñeeg bi ne ko Seydina Ibrahim mu ne ko naam yow soxna si lu xew mu ne ko li ma dajale woon day ah aw call weer jóge na ci kaw rek daal na ko jël yóbbu ko mu ne ko léeg-léeg loolu lu call weer. ca lu weer bëccëg xam nañ ko waaye ca guddi xamuñ loolu le ndeke li ko jël ci jibril la dafa naaw moom bi diggante asamaan ak suuf yàlla ne ko bàyyil ba mu bàyyee li mu dajaloon ci kaaba gi mu daay tasaaroo ci àddina gi loolu jóge ci kaaba gi fu mu tàbbi àddina du tukki mukk wala jumaa ñu tabax ko foofale wala jàkk ñu tabax ko foofale wala ñu tàntal fa sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax jàkk yi ngay gis yëpp ah nañ leen ormal nañ leen fonk nañ cay dem balaa ñu fay yóbbu ah jàkka yooyale nañ fay dem balaa ñu fay yóbbu waaye toog bañ a dem jàkka ba nga dee ñu yóbbu la ci jàkka ja jàkka ja dina dana kii ma man xaw ma ko daaw fi ñëw ànd ngeen ko fii ngeen wàcce sama garaat toroxal ma fi mu jëm yàlla na ko yàlla toroxal moo tax ku dul julli ci jàkka bu dee nañ ko jullee buntu këram a dem suuli buñ ko yóbbee jàkka jàkka ja dina rëbbu néew ba daal di rëbbaale ña fa andi ña ko andi foofale yàlla na dimbale ñu yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ya allah ya dayan salli ala muhammadina نصلي على محمد يا الله يا ديان نصلي على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا رب الأول والآخر صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله يا ديان صل على محمد يا الله نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا تحملنا يا الله يا رحمن صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا رحيم صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا يا الله يا ديان صل على محمدنا نصلي على محمدنا يا الله يا ديها نصلي على محمدنا اللهم صل يا ديها نصلي على محمدنا يا الله يا ليها نصلي على محمدنا يا الله يا ليها نصلي على محمدنا يا الله يا ليها نصلي على محمدنا يا الله يا ليها نصلي على محمدنا يا الله يا ليها نصلي على محمدنا naka noonu yont yàlla aadama yont yàlla ibrahim njobootam ba bañ dëkkee foofu la ca mooy makka ca ñaanee ñaanam bu yaatu googale rabbana inni askantu min zuriyati bi waadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimu salata fajal afidata min annas tafi ilayhim warzu min asamarati la'allahum yashkurun e yow yàlla maa ngi dëkkal sama njaboot ci biir àll nga am ne àll kerte ndeng la waaye yow yàlla ngir lépp ñu mën a jokkook yow yàlla ci sa néeg bi maa ngi lay ñaan yow yàlla na nga jengal xelu doomi aadama yi jëm ca ñoom ngir ñu mën laa wéy di sant yow borom bi subhaanahu wa màkka tàmbale nekk dëgg tàmbale nekk dëkk nit ñi di jurante ba jur ku ñu tuddee adnaan àddunaan mooy ñaar fukkeelu maamu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ah ñuy jurante di jurante ba yegg ci ku ñu tuddee ah amru ibnu abnu manaaf moom amru ibnu abnu manaaf ana lan moo soppi turam def ko haashim te moom turam dëgg-dëgg nekkuloon haashim moom amru ibnu abnu manaaf dafa doonoon nit koo xam ne ku yéwén la ku tabe la woon Makka dafa amoon xiif xiif goo xam ne xiif bu metti la moom mu dem réewu Shaam dem jënd aw dund ah mu samp ay cin waa Makka moom moo yore seen ndékki moo yore seen añ moo yore seen reer mbokk yi lii day neex na bu doon borom alal yëpp noonu la def képp yàlla may teraanga nga bàyyi xel ci miskin yi ci sa ndékki yi ngay dese ci sa añ yi ngay dese ba koy njoganaloo waaye sa reer bi ngay tëj ne bu ma xëyee ëllëg daal ko daal ko daal di ko lekk buñ doon def ni kookale kon nege ni xiif jóg na ci ummatu muhammad waaye dangay lekk ba regg jaaxaan di raay sa biir naan sa doom sa kër baay diw de foog naa togguñu de ah, xam nga lii ñaaw na ci lislaam ba lii amee moom moo yore woon réew waa Makka moo yore seen añ moo yore seen ndékki yemul ci loolu muy togg di dagg ci ndawal yi di dindi ci la mu togg di ko yóbbal njaay àll yi ak ndeg menti yeeg njanaaw yi ci kaw doj yi ñu de ko Hashim ki nga xam ne du lekk bàyyi kenn am na bu ko doyee ak bu ko doyul dana sedd cër miskin yi yàlla na yàlla may jikko yooyu la solidarité boobu mu doon def yàlla na ko yàlla delloo ci ummatu muhammad sallallahu alayhi am na ku denc ay milliards te fan yu néew mu dee keneen jël ko di ca bànneexu ca sonn ca hmm? moom lii am na yàlla may ko doom doom boobale ñu mu tuddee ko Shaybatul Hamd dafa judd rek daal di judduwaale ak bee ku ko am léegi ñun ñu ne gaax la ndeke lii day mag ñi dañ ko bëggoon ngir yàlla dafa ne bu ashaybu nuuri astahi an axiqa nuuri bi yi bejjaaw sama leer la man yàlla am naa kerse di lakk sama bejjaaw ci sama safara moo tax yéen ñi bejjaaw na ngeen sant yàlla waaye am na ñoo xam ne bés bu ñu xëyee ñu ñàkk ndékki moo leen jaral ñu ñàkk lanset ñu ngay xuuf rek te du tee mu dikkaat rek boo xuufee mu dikkaat rek ñu ngay ñuulal ñu ngay xonqal yàlla xas na andi jaaw gi tóor tóoru dee la bu demee rek dee moo ciy tegu kon nañ gëm yàlla yaa ngi saasagaay ba muy ñuul nga dem ba mu weex nga wax alhamdulilah kero ba ngay judd am na ku judd woon te yegsiwul fi nga yegsi kon boo fa yegsee santal borom bi subhaanahu wa kon mbokk nañu defaraat ji yi gone gonelu gii du tee màgget dikk de damay bañ ba tey dafa des rek bu dikkee ah booy jóg ndig bu càngay àndal yal na yàlla dimbali yaa rabbi ba lii amee ñu tuddee ko Shaybatul Hamd mu jigi turam soppeeku na moom la ñu tuddee Abdul Muttalib moom Abdul Muttalib ah benn bés dafa toog rek ci guddi mu daal di gént ah ñu ne ko gasal zam-zam zam-zam mooy teen bi feeñoon ci jamonoy Ismaayil waaye dafa mujjoon ay fitna feeñ ci dëkk ba ba ñu sakk teen googale kenn xamatul fan la nekk ci wetu kaaba gi moomu daal di gént ñu ne ko gasal zam-zam mu tiit jóg toog lii mooy ban wax zam-zam bi nga xam ne ay at yu takku suul nañ ko tey man la naan naa gas zam-zam xanaa fan laay jëmeeg loolale ñu ne ca guddi ga dikkaat mu gisaat gént ga guddi ga dikkaat mu gisaat ko ñu ne ko zamzam mi ngi diggante ren fa ñu rendi ba dara tuuru ak fa ñu sànni ca sébret sa diggante ba néegu xorondom bi fa nekk danga nga fa fekk aw picc muy cof dugg ba fa nekk ah ba bët setee muy dox moom Abdul Mutallib ndek am na benn boucher benn benn jaaykat bu doon dem ci marché lu may mu dikk bi foofale juróom daal di bañ a dem feebar bu ko dee mu daal di ko rendi fii ba mu ko rendee mu daal di sànni fale sa bërët sa diggante fa mu rendi woon ak sa sa am na benn néegu xorondom foofale dugub ya ñu génnee am na benn picc ba fa di ko cof ndànk-ndànk mu ne ndekk li ma géntoon di lii la ci la tàmbalee di gas zam-zam di gas zam-zam waa Makka naan ko yow da ngaa dof teen boo xam ne bañ ko sakkee ak léegi ay nangami nangami téeméeri at la te yow nga ne ñëw da ngay ne da ngay génnee zam-zam xam nga ne loolu du mën a nekk mooy ko baleen ma muy gas di gas ba benn suba rek mu daal di dégg la mu doon gasee daal di ne tell rek ndeke dafa dajeg pindab zam waa Makka dégg ko daw ñëw gis pind ga ñu ne ko ah lii kat duñ la ko bàyyee mukk bu ëllëgee muy sa teraanga di sa teraangay njaboot lii ñun ñëpp dañ koy bokk gast muy suñu ngëneel bu ëllëgee mu daal di bañ a ñu ne ko li ñuy def am na benn dëkk bu ñu tuddee hijr nañ fa dem am na benn borom xam-xam bu fa nekk ah nit ñi dañuy dem ca moom mu leen di wax ay solo ñuy defee noonu la ñu cay gis lañ ca bëgg xam ca lañ ca xamul woon dem moom Abdul Muttalib mu war gëleemam ñoom ñëpp ñu war seen gëléem ñu dem ba ci digg àll bi xamatuñ fu njëm seen lekk jeex na seen naan jeex na ñu ne nan la ñuy def ah am ko ne nii la ñuy def dañuy gas ay bàmmeel kenn ku nekk tëdd ci sa biir pax ku dee sa moroom jóg suul la ah kii mujj dee moom ah xanaa suuf si ngelaw li delloo ko ci kawam wala ay njaay àll lekk ko rek ah mu ne lii mooy seen xalaat ñu ne ko waaw waaw lii de mooy suñu xalaat amu ah, ne man de du ma toog mukk di xaar xalaat gu ñaaw gu bon googale man kay damay dem rek lu yàlla dogal fi mu yéegee ci kaw gëléemam daan na ko suuc gëléem bi fi mu jógee seqi rek ah ndox tàmbali di ball ci àll kerte ndeng li day yéema ndeka barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lañ dawee ñëw daldi naan duy seeni mbuus ah ñu ne ko Abdul Muttalib nañu dellu yàlla mi la may ndox ca àll bi moo la jox zamzam zamzam sa cër la nañ ca dellu lii day am na ci lañ dellu see moom Abdul Muttalib muy gas zamzam mu ne yow yàlla sama mbokk yi day boo gisee ñu bëggoon maa tuutil bëggoon maa xeeb yow borom bi day ngir sama ñàkk doom la bés moo mayee ay doom ah ba ñu mot sama taxawaay bu ma yootoo ñu jottali ma bu may dem ñu ànd ak man bu may ñib suñu gàttanu ma yow yàlla dinaa rey kenn jaamoo la ko lii day maamam waxoon na ko ca jamono bu njëkk boobale te mooy yontale Ibrahim ca doomam te mooy Ismaayil ba yàlla jote ko aw xaaf mooy aw kuy kuy gi nga xam ne ba léegi mooy sunna bu tabaski dikkee ñu daal di ko rey kon mbir maa ngi noonu la ah, ba mu ñëwee ñu bàyyi ko zamzam mu gas ko ba mu ko gasee yàlla mooy ko ay doom ba mu am fukki doom yu góor ah, ak juróom-benn doom yu jigéen gént ga dikk ca moom ne ko eey yow Abdu Mutalib yaa ne woon boo amee ay doom yu dem ba mot la loo bëgg ñu sottal ko danga ca rey benn jaamoo ko yàlla kon day da ngay wéel sa gént gi de ah, mu foog ne gént gi xel gu jaxasoo la wala li aw seytaane la ah, mu daal di mu di serlu ba mu delloo tëdd gént gi dikkaat ca moom ba mu mën ñetti yoon nag mu ne hey lii day man dama koy def ci la dajalee ay doomam daal jël aw bant wontale leen ko bant bi daanu ci ko doom bu ñu tuddee Abdou Dar ah waaw doom bant bi daay daanu ci ko doom bu ñu tuddee Abdou Dar mu wontelewaat mu daanu ci kawam mu wontelewaat mu daanu ci kawam mu téye loxoom ne daf koy rey ci diggante Isaaf ak Naila mooy ca Safa ak Marwa foofale waa Makka ne lii day duñ ko nangu mukk ndax yonent yàlla Ibrahima waxoon na ko ca doomam ba te mooy Ismaïl yàlla daal di ko tinu te ko yonent la yow nag doo yonent kon lii buñ la bàyyee nga def ko bu ëllëgee dafay doon sunna ci ñun ku waxati lii rek boo amatee doom bu toll foofale foog nga rey kenn jaamoo ko yàlla li ñu bëgg daal mooy am na ca xaybar benn boroom xam-xam boo xam ni xam-xam bu rëy la nañ dem ca moom du jom mu jox ñu ay xabaar ay xilaat yoo xam ne bu ñu ko defee dinañ am jàmm ah ba ñu demee foofu nag kooku ne waaw ku faak bakkan ci yéen lan mooy njotam ñu ne fukki gëléem mu ne kon dem leen ngeen teg ab ngeen teg abdu daar ngeen teg fukki gëléem ngeen wontale bu bant bi daanoo ci fukki gëléem yi ngeen rey ko doom bi des bu damp bant bi daanoo ci kaw doom bi nga dolliwaat fukki fukki gëléem ah mu ñibbisi teg fukki géléem teg abdu daar ba mu wontalee rek bant bi daanu ci ab abdu daar mu dolliwaat fukki géléem bant bi daanuwaat ci kaw doomam mu dolliwaat fukki géléem bant bi daanuwaat ci kaw doomam muy dolli di dolli ba téeméeru géléem bant bi soog a toxu ci kaw abdu daar daal di daanu ci kaw géléem yi mu wontalewaat mu daanu ci kow géléem yi mu wontalewaat mu daanu ci kaw géléem yi mu rey téeméeri géléem yooyu jox ko doomi aadama yi

لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاغفر لنا وارحمنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ربي سلمنا واكرم بنا يا كريم بجاء رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب جملنا من آفات الدنيا واحفظنا واحفظ لنا بجاء خير الأنام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلنا ربنا حسنا حسنا على حسد والأداء بلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلنا ربنا بحرا عميقا لنا حتى ننجو منهم بلا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله واهلك لنا عدوانا وارحم بنا يا رحيم وانصر لنا يا ناشر يا رشيد يا صبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أول آخر ظاهر باطن إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حنان منان شكور ديان لطيف رزاق مذل تعلمون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا xewee moom jëmu jooju di Abdullahi jëlee nañu turam ci Abdullah léegi ñu ngi koy naan Abdullahi mu génn di dox ci mbedd rek benn jigéen ab yahud daal di ko gis benn yahudiya ne ko eey yow Abdullahi ah dama bëgg rek nga ñëw nga ànd ak man benn yoon ci kaw lal dama bëgg ñu bokk sëy mu ne ko bokk sëy mu ne ko waawaaw mu ne ko man sama baay borom alal la te man kenn la am may doom bu jigéen alal gi yëpp sama alal la boo nangoo sëy ak man téeméer gëléem yi nga xam ne sa baay moom la la jotee woon ma jox la téeméeri gëlëm ba wis la ci nga bokk ak man benn yoon benn yoon ci lal mbokk yi lii bu doon tey la du jar téeméeri gëlëm ah? jigéen bu jekk bu yànj kaañu mooy yàlla sa dàll du ko fekkee dafay da ngay fëx waaye ba mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ne ko dégg naa ko mu dellu kër ga ne ko bàyyi hey man de ci dëkk bi tàmbali naa xat fii fu ma jo fu ma tourné ci mbedd yi jigéen yi dañ may gaaral seen bopp bàyyi tee nga dimbali ma nga wutal ma soxna lu ko moy ah rëcc naa rëcc naa benn loxo moo la jàpp waaye mbooloo bu nañ ne la katab ah rëcc du yomb ci la baayam demee ci ku ñu dee wax ba fekk benn jigéen mi ngi foofale jigéenu màkka yëpp moo ci gënoon a jekk moo ci gën a yanj moo ci gën a taaru moo ci gën a yiw ñu ko tuddee Aminatu bint Wahab ah ci la ko jëlele soxna soosale ci guddee aljuma bu njëkk ci lañu ànd yàlla daal ci sos ki nga xam ne mooy ngeen ci mbindéef sallallahu alayhi mooy laylal uruba seen diggante yéwénal nañ ko ci ngoone alxamis mu fanaane ca moom di guddi aljuma yàlla daal di ko may ëmb ngeen ci mbindi bi sallallahu alayhi lañu takkoon mu dugg guddi aljuma ñun tey suñuy takk ay samedi la walla dimaas lii du diina lislaam diina lislaam xamul takk samedi diina lislaam xamul takk dimanche diina islaam li mu xam mooy aljumaam li mu xam mooy alxamisam waaye tey jii tubaab la ñu ngi tubaab tubaablu ba bàyyi lislaam ak ay ngeneelam koy dugg ci loo xam ne kenn xamu ko bu ñuy takk tey samedi la bu ñuy takk tey dimanche la piip piip piip ay oto doo nekk tubaab mukk kon nañ delluwaat ci diinay Seydina Muhammad bés bi nga xam ne moom la yàlla moo ne ay waajuram guddi giñ ko ëmb di guddi aljuma lépp lu yàlla bind yëngu na keroog jinne yi xaacu nañu muus yi ñeew nañu mbaam yi ŋaax nañu fas yi ñexal nañu gëléem yi bëmb nañu nag yi naññ nañu gaynde yi yëmb nañu ganaar yi sab nañu picc yi ciib ciibal nañu lépp lu yàlla bind keroog rek baatu na ana lan mooy xumila bi xayri xalqillahi ëmm lañ gën ci mbindeef yi ci bile guddi ñu daal di ubbi mboolem buntu safara yi ubbi mboolem buntu aljana yi doom gi soxna si ànd ak moom ba mu demee ba toll ci ñaari weer ba bëgg a dugg ci ñetteeli weer bi ah borom këram te mooy Abdullahi mu ne doom nawle la wallahi doom nawle la damay dem àll wuti teraanga ngir bu doom bi juddoo ah mu mun ko teral ndeysaan mu dem wute ay teraanga ba muy ñëw mu daal di jaaree Madina ba mu ñëwee bëcc fu ñu naan daaru naabira ñu ne naabira làmmiñ mooy soppeeku rek waaye benn bërëb bala la ko yàlla nattoo mu daal di feebar ba mu feebaree muccul ca feebar ga dafa daal di faatu dee àll ak a métti jëmm dem ñu delloo si ay bagaasam lii diis na lool yal nañu yàlla dimbale yaa bi ñu daal di àndi ay bagage ñëw ci kër gi Abdou Moutalib daal di gis ay bagage dugg mu ne leen ana Abdullahi eh, ñu ne ko góor gi Abdullahi day des na àll mu sëgëra sikki mu daay tooy amul benn baay amul benn ndey bu bëgg a tëral doomam doom baay bu nekk ndey bu nekk sagoom doomam tëral ko waaye kenn ñaanul yàlla tëral doomam ci biir bàmmeel boo ko defee solo yàlla la mënoo ci dara waaye benn wayjur tànn ko moo tax wayjur kenn mënu koo fay de loo xaritoog nit loo jubook nit li ngay xalaat mooy bés day na ñëw ñu daali la tàggee mu ñëw def njàmbaar ci yow waaye nañ ma tàgge mu ñëw def njàmbaar ci man néew na ku koy xalaat ndey moo koy xalaat ci doom waaye baay moo koy xalaat ci doom yal na yàlla fay wayjur yaa bi moo tax képp ku fooyee sa wayjur danga nga yées da nga sa njëlbeen bu jekkee it sa mujj dina ñaaw rek ñett barke yi ku ko am na nga tëdd nelaw sa lépp dafay baax boo tàmbalee mu yegg boo jéemee mu ant boo wute jee nga am barke bàyyi nga àndal liggéeyal nga bàyyi ba mu gërëm la loo tàmbali dana yegg loo jéem dana antu loo sumb dina sotti koo xam ne fuñ ne dafay gàccew rek yàlla gën koo yokk teraanga fuñ na danay daanu tànkam gën a dëgër kooku barka ndeyam la àndal liggéeyal na ndeyam ba ndeyam gërëm ko ah kooku duñ ko mus a gis mu gàccew mukk duñ ko mus a gis mu torox yàlla na yàlla may barka ndey ak waaye képp koo gis dara du sotti bu du mu teew walla ndawam teew loolu soog a sotti barka sëriñam la àndal alutee ñun rob néew bi diw la xaar lu tee ñu tudd doom bi diw la ñuy xaar lu tee takkaguñ sëy bi diw la ñuy xaar barke sëriñam la àndal ñett barke yi boo ko amee waaw sa àdduna dina baax sa àdduna sa àllaaxira dina baax hmm? waaye mbokk yi waxuñu sëriñu tey de jox ma rek ca tool ba rek andil rek foo ko jëlee baax na na nga këpp kees na nga def détournement lii lii day taxu ñuy wax nitu yàlla nitu yàlla boo ko gisee na la fàttali yàlla bu waxee na la delloo ci yàlla bu jëfee na ca gis yàlla waaye nitu yàlla la kàddoom doo ci dégg yàlla jëmm ju du delloo ci yàlla jëfam doo ca gis yàlla nitu àddina la maslaha moo la ko toppaloo waaye du la yóbbu fenn kon nañu sonn ngir nitu yàlla yi boo sonnee ngir nitu yàlla mu sopp la nitu yàlla bu la soppee daal la sotti ah boo sonnee ngir nitu yàlla mu daal la mu daal la sopp te bu la soppee rek daal la soppi boo tuuti woon nga mag boo doyadi woon nga tedd boo yéesoon nga kawe boo jekkadi woon nga jekk kon yàlla na yàlla boole ak ay nitu yàlla yàlla nañ yàlla woon nit yàlla ba ñu xam ne kii nit yàlla la ñu topp ko te yàlla dongu tax ci barke borom guddi gi subhaanahu wa ci barke seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amee nag ba mu ko ëmbee ba ba fa ba mu faatoo moom soxnaam newul man torox na newul man yàqule na dafa dem téye ci jaaroy kaaba gi ne yow yàlla yaa ma ma yoon jëmm jiite mooy abdullahi ah, muy ku ma sagal di ku ma ormaal di ku ma bëgg yàlla maa ngi ñaan deretam bii ma ko ëmbal a ah, nga nga bàyyi ma deret gi ba mu màgg jamono gis ko xam ko mu xam jamono wallahi ndek moo ëmb ngeen ci mbindeef yi ki nga xam ne moo ñëw ngir génnee lépp ci safara yóbbu leen aljana xanaa ko bañ rek ba lii amee bi ëmb ga demee ba toll ci ñetti weer mu gestu ci néegam rek daal di gis ay jigéen yu jekk jigéen yu njool ah ñu ne ko bul tiit mu ne ko ah man yéenay ñan mu ne ko man may yaay Hawa képp kuy nit may ndeyam ca démb mu ne ko ñii ma àndal ay jigéen uurul ay ni lañ dañoo ñoo ngir sàggal la yaa ëmb ngeen ci mbindee fi sallallahu alayhi wasallam ba mu demee tegaat ci ñetti weer muy juróom benn weer mu gisaat lu mel noonu le kooku ne ko man maay asiyatu bintu mazahim man maay ko doon seel firawna waaye man de jullit laa woon yàlla moom ma nattoo ci firawna ma sëyal ko lii day mbirab yàlla la jigéen ju bon yàgg na am jëkkër ju baax waaye jëkkër ju baax yàgg na am jabar ju bonit gisal firawna ak li muy bon yëpp jabaram ku baax la woon mu ne ko may asiyatu bint mazahim ñii ma àndal ay jigéenu uurul ay ni lañu dañoo ñëw ngir sargal la yaa ëmb ngeen ci mbindeef yi te mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ba mu ñetti weer muy juróom-ñeenti weere Ah, mu daal di gisaat ay nit jamet ci biir néeg bi ah yéenee ñan mu ne ko man maay Mariama man maa yaay Seydina Isa alayhi salaam ñii ma àndal ay jigéenu urul ay ni lañu dañoo ñi ngir sargal la ah, yaa amu ngeen ci mbindeef sallallahu alayhi wasallam ah yaay amatul nee na ah ëmbam góogale musu cee jafte li jigéen yi di yëg moom yégu ko woon ah, waaye xam na ne mi ngi ànd ak dara de ba mu demee na ba mat dikkee ko Ah, ci la ye ci la yónnee ci benn jigéen bu ñu tuddee umu safa am na ñu naan mooy safaaw waaye safaaw mooy doom ji yaay ji moo nekkoon umu safa kooku moo ko rewle eh, ba mu ko rewlee ci weer bii la woon waaye fekk ca atum ñayya mooy kooku bëggoon a toj ci kaaba gi ñu ko doon tuddee abrahata abrahata bun sabaax te ñu ko naan abrata al ashram moo bëggoon a toj ci kaaba gi ak ñayam yooyale moom la yàlla di nettali ci suuratu alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi asaabil fiil ba lii paase juróom fukki fan ci la Seydina Muhammad dikk àddina sallallahu alayhi wasallam ci weer bu tedd bi te mooy weeru gàmmo gi ci njëlab altine ndaw soosale ba mu rewlee aminatu dem këram mu dajale njabootam yépp ne ah man mii day màkka bii yàgg naa rewle ay jigéen waaye li ma gis ci kii musuma gis sama suma ko gis sama dund ñu ne ko yaay gaawee ñu mu ne kii xaw ma lu muy doon ci ëllëg waaye kii lu mag la bu leen ko mus a weddi bu leen mus a juyoog moom bu leen mus a ŋaayoog moom ñu ne ko lu tax mu ne leen doom buy juddu bopp lay dikkee waaye kii tànk la dikkee doom bu juddoo day fekk mi nga ànd ak tilim dañ koy sang diw ko kii dafa judd fekk dañ koo sang diw ko doom bu juddoo ba jamono lay am bëñ kii dafa dikk ak ay bëñam sallallahu alayhi wa doom bu juddoo la ñuy dagg jimbaxam kii dafa dikk fekk ñu ngi dagg jimbaxam ba mu wow doom bu juddoo lay soog a dugg néegu njulli ah waaye kii dafa dikk ak bosam sallallahu alayhi mu ne am na leneen lu xew Makka doom bu judd dañuy jël benn këll dëpp la ko ne da ngay doon ko yaa bopp kël googa ay téeméeri at def na ko Makka waaye dañ ko ko dëpp rek këll gi ne tàcc xotteku qul jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuqan dëgg dikk na fen dem na keroog amul benn buur ci àddina gi bu fanaan ci kaw lal boo yéeg ci kaw lal lal bi xaweeku nga tëdd ci suuf lal bi tegu sa kaw ñi ci am sens daal mooy ñu nangoo tëdd ci suuf waaye boo yéegaate rek lal bi wongeetu la mooy borom jamono dikk na sallallahu alayhi wasallam ñu ngi toll ci makka waaye ñu ngi seen bettaaxu réew ruum te mooy romain yi seetal diggante makka ak réewu ruum yaa ngi nekk makka yaa ngi seen taax yooyu la xam nga lii kéemaan la ngir leer gu jéggi dayoo moo tax xaadimu rasuul Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba yal na ngi naan nuurun qad yara bihi qusura qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayral xurumi نور عظيم قد يرى بحضور قيصرا من كان في أم القرى مكة خير القرب yàlla yàlla fay leen bu yemoon tey sax baax na li ma bëggoon mooy lii rek bu leen xam kii tiijaan la kii xaadi la kii murid la xam leen góor yàlla yi rek sant naa yàlla comme man maa yëkkati baytu xaadimu rasuul ci bi dëkk ci ron tànt bi doomi dëkk bi njabootu sëriñ bi yëkkati ko ci kaw yal yàlla fay leen yal na jëmm jooju feeñ ci yéen ba ñëpp xam ne feeñ na ci yéen lii day xew na mooy weer bi te mooy weeru gàmmo képp koo xam ne defaru nga weer bi moo la defar ñi am teraanga yëpp ci weer bi la ñu amee teraanga yàlla bu suñu teraanga dogati yaa bi moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim Baye Niass yal na yàlla tas ci barkeem ambassadeur Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam maa ngi sargal njobootam ci seen ubbite jumaa ji euh, yal na njiglaay yaa rabbi te wallahi doon na njiglaay lii lu rëy la ci lislaam yal na ko yàlla bëril ci réew mi euh, taalibe yi ci ñoom yal na ko yàlla bëril bëril ko ci ñëpp yaa rabbi moom bàyyi nee na lu ko nit xañ moom nangu na ko waaye lu yonantil du nangu kenn du ko bàyyee kenn moo tax bu gàmmu teroo ba weer bi teroo bàyyi bàyyi ños gestu yam ci moom ana lan la wax xani an li ibrahima laha hilaaluhu hilaalun linnaazirina jamaaluhu xani an li ibrahima laha hilaaluhu hilaalul badaa linnaazirina jamaaluhu xani an xani an xani an xani an هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا إبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله جماله كماله جلاله yal na yàlla fay bàyyi yaa nga woy boobale dafa man bàyyi na ngeen ma sargal xani an ndokkeel li ibrahima ñeel na ibrahim laaha nee na dàng ci biir xilaalu weeram bi weer ba nga xam ne taaram làquwul benn jaam te seetal euh, sanq may woo sama doom bi ci biir néeg bi mooy kii toog di jànge Égypte ma ne ko kaay ma won la dara li ma di wax maa ngi jéggalu du xam-xam yoo xam lu ñu bind lu ci ay téere waaye lii solo yàlla la luy dikk la ma ne ko seetal hilaalun mooy allahu ndax allahu juróom-benn fukk ak juróom-benn la boo ne hilaalun juróom-benn fukk ak juróom-benn la te jàkka joo gis weer lañuy def ak biddiw hilaalun mooy allahu biddiw ga arab mi ngi ko tuddee najmu te najmu boo ko wàccee muhammad dan lay doon kon ndeke weer beeg biddiw bi mooy allahu muhammadu kon ñu seetlu loolu le boo bindee hilaalun juróom-benn fukk la ak juróom-benn boo bindee allahu juróom-benn fukk ak juróom-benn la boo bindee wakiilu juróom-benn fukk ak juróom-benn la boo ne muhammadan juróom-ñeent fukk la ak ñett foog nga jëlee alif ba moo tax booy seede du nangu nga ne muhammadun wa ashhadu anna muhammadan nga soog a ne rasulullahi alif ba foog mu dolleeku eh, naj mun ba daal di soog a ñëw mooy biddiw ba moo tax foo gis jàkka doo gis kurwaade weer nga gis biddiw nga gis mooy allahu muhammadan moo tax bàyyi daf ko andi ñaari yoon ci woyam ba xilaalun dellu ne xilaaluhu muy allahu ñaari yoon mooy téeméer ak fanweer ak ñaar lii mooy xal bu mooy xoli doomi adama moo tax yàlla wax na ko ci alquran benn bërëb dong la yàlla boole allahu ñaari yoon dara doxul seen diggante moom tam mu andi xilaalun def ci hu soog ci tegaat xilaalun xuu googale boppam la junj te gaa yonent bu sotti la sallallahu alayhi wasallam nee na buñ na ko rey appareil du ñu gis ka dara bu lu jëmu Seydina Muhammad falaw sawaruni fi lxaqiqati lam yaraw siwa saxsa mahbubin bihi natamataw yal na yàlla fay ko ya rabbi xani an li ibrahima laha hilaaluhu hilaalun bada linnaazirina jamaaluhu هنيئا لإبراهيم الله هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم الله هلاله هلال البدا للناظرين جماله يا الله فيك يا ربي ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci lañ ko tudd ci lañ ko ngénte tuddee ko Muhammadan ah ñu ne ñu ne maamoon lu tax nga tuddee ko Muhammad Ah, mu ne waaye kii de jëmm ju ñu nar a gërëm la ci suuf naa ko gërëm ci asamaan sallallahu alayhi yàlla def na ko noonale ba lii amee am na réew muñ doon tuddee kis eh, eh, ca réewu Faris am na safara buñ fa doon jaamu ay junni at la safara soosu fay am na ndox moo xam ne at bu nekk dañ ci doon dañ ko doon tuur mu soog a walangaan keroog la ndox moomu ngàccee seen pale ba fukki piye ak ñeent daanu ca pale ba daal yëngu bi fukki piye ak ñeent daanu ca buur bi daal di gis keroog moom ci suuf la fanaan bu yéegee ci kaw lal bi it lal bi daal di wëlbateeku waat rek mu tëddaat ci suuf ah, bët set mu woo borom xam-xam yi ku ñu tuddee mu bisaan nu ko man day dama gént am na ay gëléem yu jiitu ay fas topp ca ñu jaar ci benn géej gu ñu tuddee la ci réewu iraak mooy géej ga jaar Bagdad ah daal di ca jaar te labuñu géej ga dafa wow ba seen tànk yi di sànni salañ mu ne ko gént googu nag mooy lan kooku ne ko ah safara sayit fay na ndox may ngàcc na mu ne ko ndé am na mu ne ko néeg bi day fukki pieds ak ñeent yëngu nañ ca lépp a ngi noonu tëdd ci suuf mu ne ko da ngay dem ci dëkk bu ñu tuddee Hira am na benn buur bu ñu tuddee Nu'man bun Munzir nga dem laaj ko ah bañ demee foofu la ko ne day am naa fi benn borom xam-xam bu ñu tuddee Abdul Masih al-Ghazani ne ko day yaakaar naa war na ko xam ba mu ñëwee ci buur bi mu ne ko damaa gént mu ne ko wax ma sa gént gi mu ne gént gi ku ma koy nettalil firil ma ko kooku dong laa ko wax mu ne ko man amoo xam-xam boobu la kenn rek laa xam ko ñu dee Satih mu ngi ba ci réewu Saam ya moom nee nañ dafa doon lemu comme ni jaan di lemoo nii ngir ay yaxam ni mu binde woon ba ñu demee di ko laaj fekk moom tamit mu ngi sukkaraat bu dee waa ji tàgg ko daal ko bakk daldi ko kañ mu ubbi bëtam ne ko a ah, seen buur bi de li mu gént mooy ay gëléem yu jiitu ay façon naari góor topp leen ñuy jéggi benn géej gu wow kong ay salañ di feeñ seen tànk seen géej ga ŋàcc na euh, seen géej ga ŋàcc waaye seen safara safaay na mu ne xam leen seen nguur fukki buur ak ñeent moo ci des ngeen jeexal tàkk muy fukki piye ak ñeent ya l'islam dana dugg réewu Iran te muy réew Faris euh, dootuñ fa jaamati safara dootuñ fa jaamati ndox yàlla lañuy ñuy jaamu borom kaala gi juddu na te mooy ki doon doxee yat gi sallallahu alayhi moo tax Maodo Malick yal na yàlla taas ci barkeem mi ngi naan yuumi shababata miqbadan asabiahu misal musabbihi yanul ul za himami nee ba yonte bi ganee àddina dafa ngëb baaraanam yi tàllal benn bi mel ni kuy taxiyaatu lillahi yal na yàlla fay jëmm ji mu ne doom dafay dëpp waaye Seydina Muhammad dafa yëkkati boppam mu ngi tàmbalee xalaat yittey doomi aadama yi ñu ne ko alhaji Malik radiyallahu anhu lan la yonent wax ba mu juddoo mu ne jalaala rabbin rafiin qaala hiina ata ne Seydina Muhammad ba mu daanoo dafa ne ey yàlla day yaay ku kawe yaay ku màgg yaay ku yëkkatiku yal na yàlla fay ko yaa rabbi yal na yàlla taas ci barkeem ci barke Seydina Muhammad bàyyi leen ma wéy njël dafa soreetul li ma bëggoon mooy ma dem ba ànd ak Seydina Muhammad ci biir bàmmeelam waaye dañu dañaa nax sama xel dama bëggoon a génn onze heures ñu ne ma kon da ngay teel a sonn yaram bi nangootul jom baa ngi fi ma ne leen bàyyi leen ma dem ñoo ma téye bi ay deux heures waaye dama bëggoon a génn ànd ak yenn ba keroog mu ñuy dugg ci bàmmeelu Seydina Muhammad sallallahu alayhi waaye lii la yàlla def suñu cër yaram bi bu sonnee it jom bi attan na rek toogal déedéet damay taxaw rek gàmmul Seydina Muhammad bés bu ma ko yàlla naree xañ na jël bakkan bi ma noppal leen ngeen noppalu rek yàlla bu ko yàlla defoon tey sax baax na comme gis ngeen yoon gi sant naa yàlla borom subhaanahu wa saa su ko yàlla defee ak nu mu ko defee rek na ngeen yëg ne keroog ku leen bëgg la moo leen tàggoon ba lii amee moom yonent yàlla Muhammad àddina bi yëpp ca jamono jooju la képp ku am doom rek ku góor nga am yàlla mu ngi tàmbalee pare parel Seydina Muhammad ay jaraaf yu a ànd ak moom jigéen bu wasin rek jigéen nga euh, euh, góor nga wasin am na ay jigéen ci bani Saad ñu dégg na waa Makka dey ah weer bi ñu bëri am nañ ci doom nañ dem wut doom yoo xam ne dañ koy nampal ah, ci lañ ñëwee am benn jigéen bu ci bokk ñu ko tuddee xalimatu as-saadiya ñu ngi bokk ci bani saad ah, ba mu ñëwee moom ak jëkkëram ah, ñu ko doon dàkkante la abu kabsh kër gu mu dugg rek ne ndax am ngeen doom bu ngeen nàmpal ñu ne am nañu waaye yow daal nii nga mel jox la suñu doom wóoluñ ko nii nga raggee nii nga kotome seetal sa mbaam bi seetal sa gëléem bi da ràgg yéen bu ñu leen joxee doom bi xiif rey ko kër gu mu duggee ñu dàq ko nampalkat yi di am ay doom moom amul doom bañ ñëwee kër Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ndax am ngeen doom ñu ne am nañ doom ana yaayam mi ngi nii ana baayam faatu na ñu ne ko ñu daal jirim amuñ ci soxla te mbokk yi jirim lu rëy la de yonte yàlla Muhammad ngeen ci kër yi ci kër julli di Ah, mooy kër goo xam ne jirim ñu ngi ca ñu leen di toppatoo waaye kër gi gën a yées ci kër julli di mooy kër goo na ne jirim ñu ngi fa ñu ngi koy sonnal ba lii amee ah kenn nangul jël Seydina Muhammad ngir jirim la am Halimatu eh, Saadiya gis ne jigéen yépp am nañ doon ñu nampal lu mu des moom kon gàcce la mu ñibbi te yóbbul dara kon na dem jël jirim boobale ah, ba mu ñëwee ne seen doom bi daal man bëgg naa ko jël ñu ne ko mu ngi ci biir néeg bi fekk ñoom it dem nañ ba jaaxle kenn jëlul yonent bi ba mu duggee ca biir daal ko muri rek euh, yonent yàlla Muhammad daal di muuñ mu mel ni aw melax soxna si daw génn mu ko doom ji de man ñemoo ma ko ñu ne lan la yaa ji dugg jël ko daal ko nampal sallallahu alayhi wasallam jox ko xalimatu xalimatu jox ko yenu ndeyjoor yan nga fees tëpp bay toq mu namp mu jox ko càmmoñ bi nanguwul xam ne ne jigéen buy nampal rek bàyyi na beneen doom kon na jël cëram waaye na bàyyi cëru keneen ñu ne suñuy jikko baaxatul ba toll fi da ngay jël li nga moom jël li keneen moom lii xewal na ci juddu yoon Seydina Muhammad sallallahu Allah Allah Allah Allah ya habibana الله الله يا حبيبنا الله الله الله يا الله الله الله الله يا حبيبنا الله الله الله يا الله الله الله الله يا حبيبنا ومبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم الله يا الله الله الله الله يا حبيبنا فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه دون عقل وأفكار فلا تقيسوا إن عبد الله بالفدلاء إن الكواكب يعفيها سنما للقصب طول لدى عين له نورت لكن إذا حوله لم تنبس أشجار الله الله الله يا الله الله الله الله يا حبيبنا يا مالك الملك يا والإكرام الله الله الله الله الله الله الله يا حبيبنا الله الله الله يا الله الله الله الله يا حبيبنا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ba lii amee nag ca lañu yéegalee seydina muhammad sallallahu alayhi ci kaw jur boobale jur bi di daw daw goo xam ne benn jur dawatu ko de te ba ñu ñëw ca suba moom alimatu saadiya moom ak borom këram seen géléem ak seen mbaam ba moo desoon ca gannaaw waaye ngir barke seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam jëlee muhammad teg ko ci kaw jur ba rek muy daw bañ a taxawati ah, ñu ne ah, ñu ne xalimatu ah, sa mbir mi kii kéemtaan la ci suba yow sa jur ñëpp daal di ko raw ci ngoon sa ci ngoon gi nga gont rek jur gi daal di amee doole ni lii day kaaw téef la ba ñëwee ca dëkk ba a alimatu saadiya jàmm daal di biir këram lool ay nagam daldi di fees tepp ba seen mbatt di tuur meew nit ñi daal di woo seen sàmmkat yi ne waa xanaa yéen fi alimatu saadiya ay nagam di sàmmee xanaa yéen du ngeen di dem foofale ñu ne aan kay waaye luñ ci mun bu nag yi sëggee mbaa gëléem yi sëgg mbaa mbaam yi ñax bu wow lay doon waaye bu ñu siggee di yëy ñax bu tooy lay doon seen gémmiñ sallallahu alayhi wa sallam des foofale ba demee ba ak nampalam daa mot Halimatu Saadiya daal di ko delloo si Makka ne eey yow yaay Aminata sa doom bi de sarti gi mot na waaye bu doon sama sago la nga bàyyi ko mu ànd ak man doom bi de gis naa ci barke gis naa ci ngeneel gis naa ci njëriñ mu ne ko yóbbu ko Muhammad delluwaat sallallahu alayhi wasallam ci kër ci Saadiya benn bés ci bési Mohamed daal di génn ci gannaaw àll bi nekk ak goney dëkk ba ñu ngay for ñu ngay wëtt ah ñu jékki-jékki gis am ay njanaaw yu jóge asamaan bañ ne cipp rek daw jubal xale yi xale yëpp daw Seydina Mohamed du daw sallallahu alayhi wa sallam ah taxaw ndeke du ay njanaaw du ay njuuma waaye ndeke Jibril la woon ak Mikaayil ñu ñëw tëral sayyidina Muhammad sallallahu alayhi daal di xotti dënnam ba génnee xolam ba raas ko ba mu set daal di ci génnee cëru seytaane daal di ci génnee lumb bu ñuul kukk daal di ko feesalee leer feesale ko tabe feesale ko njub feesale ko yiw daal di ko delluwaat rëddaat rek loxo bi delluwaat te dënn bi delluwaat ni meloon ana bon médecin mun a moo mun a ni jamono andi gu ko de waaw lumb boobale amul benn doomi aadama bu lu mu ngi ci yow li moto doomi aadama yi nitu yàlla di tarbiya di tasfiya di tarqiya ah ba dugg ci géeju yàlla yi loolu du dañ ci yow mukk te bu dañul ci yow kañaan mi ngi ci yow mbon mi ngi ci yow siis mu ngi ci yow rambaaj mi ngi ci yow naafeq mi ngi ci ñëw li la koy tee def rek am na looy moytu lu ko moy rek nga def loola moo tax Seydina Muhammad musta caaxaan du fen du wuruj du karabaane jikkoom moo gën ci jikko yi bu ñuy natt nit yàlla yi bu ñuy natt nit ñu sell yi bu ñuy natt ñu yiw ñi ci kenn rek lañ koy natt mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam aa ah, waaw xale yi daal di daw ñëw ci kër gi ne ko yow aa ah, Halimatu suñu mbokk mi jógoon Makka dey ah ay njuuma jël nañ ko alimatu saade daal di tiit daw ànd ak boroom këram ñoo fekk yonent waa ngi taxaw daal di leer nañ leer leer goo xam ne ëpp na leer gi mu leeroon sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko lan la mu ne ko jàmm rek mu ne ko lan la mu ne ko jàmm mu ne ko maa ngi lay ñaan maa ngi lay jéebaan ci sama mees ci sama ween bi ma la nampale lan la mu ne ko ah dafa am ay yu jóge asamaan ay ay ay ay ay yu weex tàll ci peelu xale yi daw nañ man dawuma tëral nañ ma xotti sama dënn génne nañ sama xol yëpp maa ngi koy gis lu ko yëg raxas nañ ko sotti ci teraanga daal di ma ko delloo alimatu ne ko lii daal man dama ragal gone gi feebaru mbet mbetaan dal ko muy daanu rab sadd jinne taxal ma delloo ko mu yóbbu ko ci yaayam ne ko yi xaminatu mu ne ko dey sa doom bi ah, delloo si naa ko mu ne ko lan la mu ne ko jàmm rek mu ne ko yaa ñaanoon keroog naa la ko bàyyee tey nga dellu si ko am na lu xew ana lan la waaye mu daal ko nettalil mu ne ko wallaay sama doom ji maa ngi koy séentul ëllëg gu rëy kii li ngay xalaat ci moom du doon loolu la ci njaay la kii ah, dana doon koo xam ne ko jamono di yaakaar la mu daal ko bàyyi foofale ba mu demee ba jub juróom benn atam mu ne ko Muhammad mu ne ko waaw yaayam ne ko ko am wàll ko am gaño baay am nga néegu ndey dama bëgg ñu dem Yasrib ah sa maam te mooy Abdou Muttalib yaayam di Salma fa la bawoo dama bëgg nga dem foo xam ñooñale bu ëllëgee boo ma gisatul nga xam ne ñooñ ñooy sa mbokk men dafa sedd te deret dafa tàng ci la ñëwee daal di ànd ak moom tukki ndeysaan ànd ku ñu de umu ayman kooku nit ku ñuul la woon baayam moo ko moomoon di Abdullahi ba loolu amee yaayam nekk ak moom foofale sallallahu alayhi wasallam ndeke ndeysaan ndeke déeg yi fa nekk sax moom yom ci yàlla ba mu màggee ba romb fa mi ngi koy joxoñ ne ba ma tukkisee ak sama yaay ci déeg yi laa doon laa leen dox maa gone dëkk bi yaayam daal di feebar du mu feebaree mu daal di faatu fu ñu tuddee abwaa fa lañ ko tëral fa lañ ko tëral moom yaay aminata yonte yàlla Muhammad ndeysaan nekk na baayoo nekk na jirim te juróom benn at yi moo tagul Ummu Ayman moo ko jël andil ko maamam te mooy Abdul Muttalib mooy ki jur baayam Abdullahi mu nekk ak moom Abdul Muttalib dafa doon téye loxoom di toog moom ci keru kaaba gi di ko ma di ko xool di ko defal di ko delloo ci boppam di ko wéttali ñu teg ci ñaari at yonent bi am juróom ñett at Abdul Muttalib itam daal di faatu baay ko dem na te juddoogul yaay ko dem na amagul juróom benn moom ba dem na mi ngi ci juróom-ñetti nii nag la toxoo dem ci loxo Abu Taalib Abu Taalib moom moo jur Seydina Aliou karamallahu wajhahu bàyyi alxasan ak alxuseynu di borom këri Fatimatu bintu rasulullahi di mbaamu mboolem shérif ya habada muhammadun min jar nahlul jawa min bani najar يا حبذا محمد من جار نحن الجوار من بني نجار يا حبذا محمد من جار من بني نجار يا حبذا محمد من جار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى طلع البدر علينا التثنيات وضع وجب الشكر علينا مدى لله حيث همنا إنا جئت بالأمر المطاع جئت شارت المدينة مرحبا يا خير داع يا رسول الله يا نبي الله محمد مفتاح الفتوحات محمد محمد حسنه من بعد حسن وما حسن كل الحسن إلا محمد محمد نور الأنوار محمد شمس الدين محمد شمس البلاد محمد محمد لم يأت مثله عوج ولم يولد مثله قد أيها النبأ سفينا جئت بالأمر المطاع تجارت المدينة مرحبا يا طلع النور المدينة نور خير المرسلين شقق الله إلينا رحمة للعالمين الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم loolu amee moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah, benn bés mu daal di toog ne ko yow sama baay tëx mu ne ko naam Muhammad mu ne ko dama bëgg a ah, yow amoo koomu àddina te bari nga njaboot lool dama bëgg nga wax waa Màkka ñu dajale seeni xar ak seeni béy ma bëgg may sàmm ñu may fay malay lay dimbale mu ne ko yow Muhammad danga doon ndaw say moroom a nga ci biir kër gi fii a ah, xëy ñu gontuñu man maa leen yor mu ne ko baay ah sama baay bu doon dund sañu maa gis muy xëyee ka wàcc nekk ci ay coono te duma ko dimbale mukk bàyyi ma ma dem liggéey bu ma liggéeyee ma andi ah nga jëriñoo njaboot gi jëriñoo ah mu ne ko li nga wax day di xelu gone de ci la waa Màkka dajale seeni xar ak seeni bey yoon béy yonte Yàlla Muhammad daal di génn sallallahu alayhi yat bi nga xam ne papaam moom la doon doxee moom la jël daal di ko gàlloo sallallahu alayhi wa sallam sër bi yaayam doon yore mu daal di ko kaalawoo na mi ngi jiital coggal bi ay am di jàmm baayam di jooy ay am di jàmm yaayam di jooy ni ey bu Abdoulaye doon dund ay bu fa bu Aminatu doon dund lii day du musa amuk Muhammad na leen sallallahu alayhi wa sallam bàyyi leen ma liggéey góor da ngay ci dara boo góorul ci dara sa ngor du feeñ man bëggumaa doon aw gàngale wéeru ci ay nit rek du ma mus a xëy du ma mus a gont léegi man du ma def loolale ba lii amee moom mu ne ko man sama baay Abdoulaye bu nekkatul jamono yéen doon ay maasam yéen a ngi jamono sama yaay Aminatu bu nekkatul jamono yéen sama maas yéen sama maasu yaay yéen a ngi jamono kon yéen doy ngeen ma bàyyi waaye dooy ngeen mën day sallallahu alayhi wa sallam ci la demee di sàmm dañ ko fayee mu andil ko bàyyi taxam te mooy Abu Talib ne ko fay nañ ma liñ ma jox nag mi ngi nii mu ne ko Muhammad séddu ma ci rek li ci des nga jël ko mu ne ko léeg sama bàyyi Abdullahi bu doon dund ñemoo maa dem di liggéey di jëriñoo daal di ko bàyyi déedéet jëlal jox naa la ko yaag sa njaboot ngeen dundee ko sallallahu alayhi te lii boobu fekk amagul euh, fukki at sallallahu alayhi wa sallam lii xew na ci dundam sàmm na sàmm na di sàmm ba sàmm ay at yu bëree bëri benn bis nag mu ne ko yow Muhammad ah sàmm li mun cee dëkk rek saa su nekk yaa ngi ci biir àll dama bëgg ma ànd ak yow ci yooni tukki nga tàmbali seet njënd ak njaay bu ëllëgee boo ma gisatul nga mun a demal sa bopp sallallahu alayhi wa sallam xamul ne ki mooy ngeen ci mbindeefi mu ànd ak moom di tukki ñu ngi jëm Sham di def commerce ñu ñëw ci dëkk bu ñu tuddee Basra ci àll boobu benn làbbe mu ngi tabax benn église am ci kaw benn montagne ñu ko tuddee Bahira turam dëgg-dëgg mooy Jirjis ba mu leen gisee ah mu ne yéen waa Makka tey day duma leen bàyyi ngeen ngeen wàccee seen bagage yi ci àll bi dem leen bëgg a ganale waa màkk yëpp daal di jaaxle at yu takku ñu ngi jaar fii fii musuñoo defal teraanga bi na lu tax mu ñu defal teraanga bi mu lay togg togg yu neex ba ñëwee dugg ci kër gi mu seet seet ndeyjoor seet càmmoñ am na lu muy xool mu ne kenn desul ñu ne ko déedéet kenn desul mu ne ankay ah ndek am na leer bu mu doon gis daf koo gisatul ndek Seydina Muhammad la ba mu ñëwee mu jox leen ñuy lekk mu wooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci aw pet ne ko waaw dama la bëgg a ñaan mu ne ko loo may ñaan mu ne ko dama lay njëkk a ñaan ci seen yàlla yooyu nekk Makka mu ne ko yan yàlla mu ne ko xumbal ak laata ak manaata mu ne ko man de boo ma ñaanee ci lool duma la may mukk seetal amagul ati muskallaf ci zahir waaye seetal li muy tontu nee na ku ko ñaan ci xërëm yooyu du la mos a may mu ne kon maa ngi lay ñaan ci borom bi subhaanahu wa mu soog a nangu mu ne ko lu xew mu di ko laaj loo di gis guddi nangam loolu di gis bëccëg nangam lu la di dikkee nangam mu daal di woo Abu Taalib ne ko kii kan mooy baayam mu ne ko man mooy baayam mu ne kii baayam mënut dund mu ne ko wax ma li am. mu ne ko kii ma gis nii ay yaayam ak baayam yépp waruñoo dund ndax yaay ak baay kilifa lañu bàyyil defal te kii amul kilifa bu dul yàlla moo tax baayam fekkewul yaayam fekkewul mu ne ko dëgg la sama rakk moo ko jur te mooy Abdullahi mu ne ko ndax mun naa seet diggante loosam mu ne ko ah seetal Muhammad daal yëkkati mbubbam ndeke diggante ñaari mbaggam dafa am lu fa jóg tuuti mi ngi mel ni nen bu ñu xaaj ci digg bi ñu ngi ca bind ay baat ndeke baat yooyu nee nañ képp kuñ ko bind sa bàmmeel tëral la ci doo gis munkar ak nakiir waaye bashir ak mubashir ngay gis yàlla na ñu may kuñ ko defal yaa rabbi lii nag moo may wàccee ci biir bàmmeel yi ma ko doon def di tëral ay doomi aadama ngi bu doon sama sago la wallaay kenn du texati bu doon sama sago la ñëpp aljana lañu jëm lii rek laa ci doon def nit yi jamono nag loo yëngal ñu ne bidaa la ñoom ci seen bopp ay bidaa lañ lii du bidaa de lii xaqiqa la bu yàlla defoon ci jog rek Seydina Muhammad ba mu ko gisee mu ne ko kii gaawal nga delloog moom bu ko yahudi gisee rek danañ ko bëgg a rey fi muy waxee rek mu dégg ay ay fas di àkk ci bunt bi mu dem seet muy ay ponk li yahudi yu war seeni fas mu ne yéen lan ngeen di wut ñu ne ko dañoo jàngoon suñuy téere yu njëkk ah kii kii mujj ci yonent yi bés bi sa kër yaa koy dalal xam nga ñi amoon nañ xam-xam ci jamono mu ne dem leen yéen yahudi ku ngeen mun te tere mu judd ndax mun ngeen tere yàlla yónni ko waaye dem leen bàyyi sama kër gi ñu ne ko boo nekkuloon kilifa ci ñun kon ñu jëf jëflante ak yow de ci lañ delloo mu ne ko kon abdu mutal mu ne ko abu taalib laggal la lagg dellool ak sa doom bi sa doomi mbokk bi ci la delloo yaa di ñëw ak Muhammad Makka nangu tuta génn ak moom sallallahu alayhi ba mu demee nag ba tollu ci ñaar fukki at ak juróom mu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam jot ngaa denc soxna nag am na benn jigéen bu nekk Makka fii ñu koy tuddee Xadijatu bintu Xuwaylid ku am alal la ah dafay lebal góor ñi ñu dem julaatu ji bu ñu ñëwee delloo ko bopp alalam ñu seddoo tono ba dama bëggoon daal ñu dem foofale ngir mu defal lu mel noonu ba mu ñëwee fi mbokk yi ndek muy li ñu naan wokk bu tax te gestu xadijatu dafa sëy ñaari yoon walla seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam sëyaloon na ku ñu tuddee atiq ak ku ñu tuddee abi haala jur na ñett doom ñaar ca kële benn ca kële ñoo ñëpp seen alal def ko accaparé ah xadijatu benn bés dafa amoon mu gént weer bi jóge ci asamaan si weer bi jóge ci asamaan si daanu diggante ñaari luppam daal ne mes gisatu ko ba bët sete mu nettali ko boroom xam-xam yi ñu ne ko sa gént gii ah day tegtal ne benn yonante rek moo des ci àddina bu dikkagul te gént gi day tekki ne gént gi day borom kooku la nar a séerli Xadijatu di xool waa Makka nag ana moo am misaalu ku nar a doon yonant ci ay jikko moo tax yàlla yàlla may jikko bu baax jikko yi tey yàqu nañu lool ah balaa may wéy ma doomi aadama yi ci dara jombul sax yéen ko gën a xam dafa am juróom benn mbir yu am dañoo niroote duñu benn musiba yu bari ñu ngi xew tey moo ñu ko yebee balaa nit di muskàllaf kéemtaan yi feeñ ci moom loolu ñu tuddee irhaash ah? gisoo sang bi Cheikh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu yàlla na yàlla taas ci barkeem mi ngi gane àddina ci fukki fan ak juróom ci weeru koor waaye daawul nàmp bëccëg te liir la woon ca déwén sa booba feragul nit ñi xëy naan weer bi taxaw na wala taxawul ah ñu ne daaw day am na benn jigéenu shérif benn shérifa bu ñu doon tuddee umul xayr amoon na doom ci weeru koor daawul nàmp bëccëg dem leen seeti ko bañ demee laaj ko mu ne ah suba ba léegi day nampul laata ñuy yegg tàkkusaan ñu ne weer bi feeñoon na démb ndekk keroog njëlbeenu fan la ci weeru ko te moom nangul lekk keroog yal na yàlla taas ci barkeem lii la ñu tuddee irhaash balaa nit di muskàllaf lii feeñ ci moom am na lu ñu tuddee mu'jiza mu'jiza mooy lan mooy yonanti yonti yàlla Muusa bu saanoon yatam bi mu nekk jaan isaa alayhi salaam bu laaloon ku dee mu dekki ci lo bu laalee gumba mu gis bu laalee tax mu dégg yi la ñu tuddee karamaat yi la tuddee mujizaat ah. ñetteel bi mooy karamaat karama mooy dikkee wayu waliyu yàlla yi lii mooy bëgg a wax si ma ci teg sama bët dama ànd sama wayjur ñu dem gànnaar am nitu yàlla goo xam ne wóllëram la woon mu dem siyaare ji ko muy Cheikh Yaaqubul du Cheikh Sidiya yal na yàlla taas ci barkeem moom ci suuf la doon toog kaala sax daawu ko def nitu yàlla goo xam ne yéeme na ci jamono wax sax daawu ko def waaye bu joxoñee rek mu nekk am benn jigéen bu ànd ak doomam buy jàng raam doom bi raam jëm ci moom soxna si tiit xacc tànkam doom bi raamaat jëm ci Cheikh Yaqub mu xaccaat tànkam Cheikh Yaqub daal di sigg xool ko muuñ ne ko bàyyi ko mu bàyyi xale bi mu jublu ci Cheikh Yaqub mu ne ko kum jógal xale bi jóg taxaw te ko loolu raam la mu ne ko yem si doxal xale bi dox jëm ci moom ba ñëw toog ci kaw tànkam li Cheikh Yaqub def na ko yàlla na yàlla taas ci barkeem li du nettali kenn li maa ci teg bët ba lii amee wallahi yàlla nañ ko ci soli déwén yaa rabbi ba loolu amee lii la ñuy tuddee karamaat kooku wali yi ñoo koy am ah am na leneen lu ñu tuddee maaw na kooku nit ñu baax ñu la ko yàlla defal am ku la tëg ko rek dem am problème bu ëpp li mu la tëg ko lii la tuddee maaw na am na lu ñu tuddee ihaana ihaana mooy nga teg sa bopp foo yeggul yàlla wa wàcceel nga yeggaat fi nga nekkaat fi nga nekkoon am na ku ñu tuddee Musaylimatul Kazzab dafa ne woon moom tam yonante la mu dégg naa Muhammad keroog ci benn xare bu ñu tuddee Uhud benn waay bu ñu tuddee Xataadatu bun Umaan dafa xeex ba ñu luqi bëtam bët bi tegu ci kaw tàppaati bëtam mu daw ñëw ci Seydina Muhammad ne ko éey yonante bi musiba am na mu ne ko loolu mu ne gisoo sama bët bi luqee nañ ko ci jaas yi ah yonent ne ko doo ko bàyyi mu doon bëte aljana ah mu ne ko yonent ba mooy ñëw de dama takkoon séet ah. Ah. ah dama amoon séet te ba may bawoo foofale sama ñaari bët laa ko tàggoo woon bu ma delloo ci moom ma nekk patt dama ragal rek mu daal di jël bagaasam dem këram ah Muhammad daal di laal bët ba bismillahi laa ilaha illa allah yaa hayyu allah akbar daal ko bosay bët bi delluwaat di gis lu ëpp bi ba la doon gis waaw benn waaye daal di ko dégg moom te mu ne moom yonant la ñu ko mu Musaylimatul Kazzab mu gis benn waay boo xam ne dafa gém dafa ànd ak feebar wànnent ah mu ne ko yow nag gëj naa la gis de mu ne ko sama bët bi moo wànnent gisoo gis sax yombutoo mu ne ma ñaan mu ñëw mu daal di ëf ca bët ga bët bi tuuru benn yoon bët bi tuuru benn yoon lii la ñuy tuddee ihaana nga woote garaat boo xam ne yeggoo ci yàlla wàccee la bi tax may wax nag mooy bu mujj bii na ngeen ko déglu bu baax loolu moo feeñ ci jamono ngay mooy yàlla rek ngay gën a bëri taalibi yaa ngi ci dorog bi taalibi jaay dorog jox la nga def xaalis sa poos mbaa nga jël ay dorog di liggéey loo nitu yàlla yi di liggéey loolu doomu jàmbur yi seetoo ci yàlla seetoo ci yonent bi lu ñu andi yow seetoo ne alali loterie la seetoo ne PMI la dafa araam de dafa araam wallahi PMI dafa araam képp ko bàyyiwul danga yàqule même benn journal bu nekk France mus naa bind ne képp ku ci gagné woon ba tabax taar mujj ngaa ñàkk bay fanaan ci paxi matériaux yi métro mooy autorail yi daw ci ron suuf baaxul de baaxul jaadu ci réewu jullit lu leen neex nañu wax lu leen neex nañu def lu dul yàlla kese la ma ci wallahi baatil ba lii amee da nga gis doomi aadama mi ngi mi ngi ci njublang gi mi ngi ci politique bi mi ngi topp ministre mi ngi campagne muy gën a am jàmm rek nga ne kii borom wilaaya la waay du wilaaya istidraaj la istidraaj mooy lan mooy ngay ngay bëgg a jàpp picc nga wut benn leket këpptal ah def benn bant ni takk ci buum dem ba sori def ay dugub ak pepp ci wetam picc bi di lekk benn naagu dugg nga xëcc ko mu daal dëpp ci kawam nga téye ko dagg baat bi lii mooy istidraaj sa nastadrijuhum min haysu mu ngi noonu la ngay def lu bon rek di gën a am ay mbooloo di def lu ñaaw rek ngay gën am ay million di daggana li yàlla araamaloon di araamal li yàlla dara noonu ngay gën am teraanga nga foog ni sa ngëneel la yàlla këpp këppatal la yàlla dafa lay yeew rek bu ne këpp jàpp la sa mujj day ñaaw yaa ngi ni tëdd sa kaw lal di sukuraat taalibe yaa ngi ni kay ñu dem kër keneen wonoon nga leen sa bopp wone leen yàlla te nit kese nga dee nga nii gas nañ suul la ñu la bàyyee ci kër gi nga nëbb yàq fi na ngeen moytu diw borom kiraama la diw daal du julli du woor diw du def nangam boo seetee oto yi mu yore boo seete taalib yi ko topp yal yàlla dimbali ñu yàlla teg ñu ci siraatul mustaqim yàlla bu ñu weddi yàlla yàlla bu ñu weddi Seydina Muhammad yàlla bu ñu weddi benn góor yàlla lii day am na Muhammad ba mu demee ci Xadijatu ne ko benn bés tamit jigéen di génn ci àll bi di dox ñu gis benn labbe mi ngi toog ci woon benn garab di jàng seen téere njëkk yi jigéen yaa ngi fecc di pàkkar mu ne ee yéen jigéen yi Ah, am na jigéen bu nekk ci yéen dey benn yonent moo des ci jamono te mooy doon jabaram Xadijatu dégg loolu mu daw dellu kër ga moo tax ba Seydina Muhammad ñëwee ne ko dama bëgg nga jox ma ci sa alal gi ma dem defi commerce daf koo jox ba jox ko lu mu dool woon jox kenn boole ko benn booy benn surga bu ñuy tuddee may saratu te may saratu mooy jàppandal kuy wuti nga ànd ak jàppandal xam nga ne sa yoon dafay neex ba mu demee ba ci yoon wi xadijatu ne ko boo demee loo gis ci waa ji boo dikkee nag ma ko nettali ci la demee di commerce lu nit doon am fukki yoon Muhammad am ko ci benn yoonam gi ba mu ñëwee ndeysaan xadijatu mi ngi defar kër gi andi ay lekk andi ay naan Muhammad ndeysaan sallallahu alayhi wasallam daal di xéewlu ah, ñibbi seen kër mu woo may sarat ne ko loo gis ci moom mu ne ko de li ma lay njëkk a wax mooy dem nañ ba ci yoon wi ah naaj bi tàng ñu seen benn garab dem toog ca ron Muhammad amul fu mu toog mu toog ci naaj ba garab bi daal di wëlbati rek ay bànqaasam yëpp daal di tiim Seydina Muhammad mu ne musumaa gis weñ tong ci kawam loo wóolu wóolu sawaay da nga ko gersu bés rek nga gis weñ ci kaw yaramam Muhammad amul lu tilim ci àddina gi amul lu tilim àllaaxira Muhammad jur musu koo daw bu ànd ak góor ñëpp moo leen di tiim sallallahu alayhi wa sallam bu demee aajoy doomi aadama boo dikkee foofu la doo gis dara suuf si def koy njëkkante ngir bu ëllëgee muy pàkk ci biir aljana mu ne ko lii gis naa ko ci moom Muhammad toog ay fan bàyyi tëxam mooy Abu Taalib daal di ko woo ne ko ah Xadiijul fayagu la mu ne ko déedéet mu ne ko man de dama bëggoon bu la fayee mu wutal la soxna mu toog ay fan mu ne ko fay na la mu ne ko déedéet mu ne xanaa doo ko laaj mu ne déedéet musuma ko laaj mu ne demal tey bu la fayul bul dikk mukk ba mu demee daal di toog toog ba toqi xadiyatu daal di ko teral rek mu daldi di jóg jox ko gannaaw ne ko ay xadiyatu sama baay tax ne na nga jox nga fay ma mu ne ko yow looy doyee xaalis boobale mu ne ko ah nee na may wutal jabar mu ne ko benn wayaas nga wut ci jabar ah yow yàkkamti nga ni mu ne ko yàkkamti ma leen digalu la ndigal nag jëfee rek yal na yàlla jàppandal yooyu ci ndigal yaa rabbi ba loolu amee mu ne ko boo demee nga ne ko gis naa jigéen boo xam ne moo la mag waaye rasul kotomul jongama bu njagamaare la ba mu ñëwee moo ko Abu Taalib ne ko ah, fayuma de waaye nee na gis na jongama boo xam ne moom a mag njagamaar la nag de mu ne ko Xadiija daf ñuy fonto yow ngay xale bu tooy xepp mu ne màgget nañu dem dana xam ne tey alal bi ko jë bu ko jëyee ba muy wax yooyu la man danaa ko faj tey ba mu gisee góor gi di ñëw mu xam ne góor gi dafa mer ah mu ne ko góor gi man de sama bopp laa ko doon gaaral bu ma bëggee man bëgg naa ko te laaju ma ko dara sama alal gi yëpp moo ko moom góor gi daal di daal di raay boppam ñoo ko ayoo ah, de bu dul Muhammad sax ku la jotoon dana baax ci moom lool <laughs> wallahi ba loolu amee ci la yàlla dogalee seen diggante xisa yu bëri jaar na fi waaye guddi gi dafa soreetul ma bàyyi ñu sikkar tuuti mu daal di yeggale incha allah muhammaduna muhammaduna muhammaduna muhammadun arsalahu ila الرحمن محمد محمد نبي أرسله الإله محمدنا محمدنا محمدنا سيدنا محمد محمد رسول أرسله الإله محمدنا محمدنا محمدنا سيدنا محمد محمد رسول أرسله الإله محمدنا محمدنا محمدنا سيدنا محمد محمد أرسله الإله محمد رسول الله إنك لعلى خلق عظيم wallahi ma xalaqa arrahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidu lmahmud huwa alhabibu muhammadun miftaahu lfutuhaati sayyidaat mboolem rajo yi teew nañ mbo muhammadun rasulullah muhammadun habibullah muhammadun sayyidil kawnayni wassaqalayn majma'ul bahrayn hayatil afida خير خلق الله يا محمد يا حبيبنا اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ba loolu amee ci la Xadijatu waxee yow yonante bi sallallahu alayhi wa bëgg nga taxu ci sama kër ci la yonte yàlla Muhammad taxoo kër Xadijatu booba Xadijatu mi ngi ci ñeent fukki at Seydina Muhammad mi ngi ci ñaar fukkaat ak juróom xadijatu amal na seydina muhammad doom bu ñu tuddee zaynab ak doom bu ñu tuddee ruqiyatu ummu kalsum fatimata bint rasul amal na ko doom bu ñu tuddee qaasim ak abdullahi yi ngay dégg ñuy naan ay tayyib ay taahir li yëpp dàkkanta la ci doom yele yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ah, ci nii la wéyee benn mu amee ñeent fukki at Euh, mu doon dem ci fu ñu tuddee Gaarul Hira ci la ko Jibril feeñoo foofu la alayhi salaam daal di ko jox téere bii nga xam ne mooy alquran ah njëlbeen ba nag métti woon na lool ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah mustoon na jàng boo bindee mënut a jàng te mënut a bind ci la Jibril alayhi salaam wàccee ci kawam daal di ko jox alquran Jibril wàcc na ci kaw aadama fukki yoon ak ñaar. wàcc ci kaw Idris ñeenti yoon wàcc ci kaw yoon yonent yàlla Nuux juróom fukki yoon wàcc ci kaw yonent yàlla Ibrahim ñeent fukki yoon ak ñaar wàcc ci kaw yoon yonent yàlla Muusa ñeent téeméeri yoon wàcc ci kaw yonent yàlla Isa fukki yoon waaye Jibril mi ngi wàcc ci kaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam téeméeri junni yoon ñaar fukki junni yoon ak ñeent junni yoon ah, kon kii dafa dëkkoon ak Seydina Muhammad moo tax moom Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mi ngi naan fa kayfa ah liman xade masarahu جبرائيل الأمينة لليبري كيف مدهي كيف moom nee na kayfa kawteef mad naka lay tagge naka sama tagg ñeel koo xam ne jibril ak fonkalaayam ba moo doon suugaay ëtt këram waaw ah, diiram nekkam àddina gi jibril seydinaa muhammad dafa jeexal rek ah, awa bakkanam jëm ci dog seydinaa jibril ci lay yéegee dikkatul bu bésu laytul xadar dongul ci lay dikk kon guddi gi maa ngi koy taxawal foofale di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla boole ci xaaj bi jëm déwén ah, awa ñu daal di ko tàmbale ak foo xam ne moo gën a jegeñ ngir lépp lu aju ci seydinaa muhammad ngeen xam ko comme jël jot na ñu bàyyi noddukat bi noddu bu ñu jullee ba pare dañuy del siwaat ñu ñaan yàlla ma joxe samay ndénkaane soog a yeewee doomi aadama yi yal na yàlla fay yàlla yal na yàlla fay yàlla yal na yàlla fay yàlla allahumma salli ala sayyidina muhammad il fatih li ma ughliqa wal xaatim li ma sabaqa naasil haqq bil haqq wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaar azim allahu akbar allahu akbar الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صلاة